kon ginnaaw bi ñu santee suñu borom subhaanahu wa di julli ci yonent bi alayhi salaatu ah, kon ñu ñëwaat ci résumé wu Fathul Hakim bu ah, suñu sëriñ Cheikh Mouhamadou Moustapha radiyallahu anhu ñu ngi woon ci partie partie yi jëm ci usul gisoon nañu xadiis bu njëkk bi ci baabu izalati najasati wa bayaniha muy xadiis sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ak ñaari ensemble xadiis yi ci tegu woon muy bu sayyidina Anas ba léegi ak baay jiitleem ak moom bi nga xam ne moom la nettali ci baay jiitleem di Seyna Abu Talha ak xadiisu Seyna ah, Amr ibn Khariya radiyallahu ta'ala anil jami' tey ñu war a continuer xadiis bi ci teg woon muy bu Sayyidatu Aisha radiyallahu anha kon imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullah alayhi mu wax ci Bulughul Maram min adillatil ahkam ci kitaabu tahaara baabu izaalati najaasati wa bayaaniha mu ne wa an Aysata radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaghsilu al-mani summa yaxruju ila salaati wa ana anzuru ila athari al-ghasli fii muttafaqun alayhi wa wa li Muslim laqad kuntu afrukuhu min thawbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam farkan fa yusalli fiihi wa fii lafdhin lahu laqad kuntu ahukkuhu yaabisan bi dhufuri min thawbihi sallallahu alayhi wa sallam kon imaam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi mu ne wa an Aïshata mu ngi jële ci sayyidatuna Aïsha radiyallahu anha annaha qaalat mu ne nee na kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nekkoon yaghsilu doon raxas almaniya maniyu ci mu laal ci mbalaanam summa ginnaaw loolu yaxruju ila salaati mu génn dem ci julli di jul bërëbu jullikaay bi mooy ci jàkke ji wa ana taman maa ngi xool di gis ila atharil ghasli fii jeexitalu raxas bi ci yére bi mu ne xadis boobu muttafaqun alayhi imaam al-Buxaari ak imaam Muslim ibn al-Hajjaaj rahmatullah alayhima ñoom ñoo ko solo ah, mu ne wali Muslim am na beneen version boo xam ne diñ ko fekk ci Sahih imaam Muslim mais pas ci Sahih imaam al-Buxaari rahmatullah alayhima mu ne laqad kuntu afrukuhu nekkoon naa doon ko xoos min saw bi sallallahu alayhi wa sallam doon xoos lan man ci yére yonent bi alayhi salaatu wa salaam farkan ab xoos fa yusalli fii ginnaaw gi mu génn dem julli ci yére boobu mu ne wa fii lafdin la am na beneen version boo xam ne tamit imam muslim kese moo ko indi mu ne laqad kuntu ahukkuhu doon ko xoos ak bi zufur yi ak sama samay we min sawbihi ci yéreem moom alayhi salaatu wassalaam muy man yu la doon xoos ci yéreem xadiis boobu noonu eh, moom lañu war a gis tey masailul yi nga xam ne ñoo jëmoon ci wàllu usul bi ak qawaidul fiqhiyya yi gisoon nañ ci lu toll juróomi masail masala yuñ ci gisoon ah, bi ci njëkkoon mooy al aslu fil ashya'i at mooy cosaan ci mbir yi mooy dañu laab loolu insha allah dinañ ko gën a gis léegi beneen bi mooy que ne al aadami yu tahir mooy ki nga xam ne doomu aadama bi kooku moom moom amul loo xam ne ab ah, du sobe mooy ku laab la ak nu mu doomu aadama woo mooy nu nit nit nit ci boppam la personne humaine ci boppam moom mooy ku laab dinañ ko gis léegi beneen bi mooy euh, qaida bi naan taghayyur al ahkam bi taghayyur al zaman wal mooy ni nga xam ne noonu la yenn ci atte yi di changer ndax bërëb bi ak jamono ji euh, loolu insha allah dinañ ko gis tamit li ci tegu mooy al mashaqqatu tajlibu taysir mooy bu jafeñ-jafeñ amee jafeñ-jafeñ day bijj di xëcc li nga xam ne mooy ak yomb yomb te loolu mooy sharia bi noonu la demee beneen bi nga xam ne moo ci mujj mooy af'aalu nabi sallallahu alayhi wa sallam muy jëf yonent bi alayhi salaatu wa salaam euh, loolu juróomi kii yooyu masala yooyu mooy yi nga xam ne moom lañu gisoon ci hadis bii nii kon bi ci njëkk mooy al aslu fil ashyaa'i at-tahaara mooy liy cosaan ci mbir yi mooy dañoo lépp la ah te loolu suñu boroom subhaanahu wa taala moo ñu ko wax moo ñu ko xamal ndax bimu ne wa saxxara lakum ma fi samaawaati wa ma fil ardi jami'an minhu mu ne moom moo leen tàggatalal ngir xéewal muy xéewal gum ñu defal maa fi samaawaati mbooleem li ne ci asamaan yi wa maa fil ardi ak yi ne ci suuf si jami'an lépp mbooleem seen minhu ci borom bi la tukkee muy xéewal gum ñu defal ñun loolu nag dafoo wax ngir wane xéewal gum ñu defal loolu loolu moo tax moo nekk cosaan ci mbir yi comme que lépp ci borom bi la loo xam ne xéewal la bu mu ñu defal mooy ne loolu dafa fekk ne dafa laab moo tax ndax sinon bu laabul woon kon au minimum dina préciser loolu ci wax jooju wala mu ne li ma leen kiiwal am na nag yoo xam ne laabul mais loolu fi ñuy xame ne moo tax loolu mooy loolu mooy règle générale bi mooy ne lépp loo xamante ne ni àddina <coughs> bi loo fi gis lu ne yow man ngaa àtte ne lii lu laab la ba keroog nag mu am nag texte buy ñëw di la wan leen cette fois ci lii nag laabul ndax loolu rek ko ci mën a génne loolu kese moo ci mën a génne mbir mi loolu moo tax euh, ñaari nit yoo xam ne dañuy nit kuy def dara jàpp ne lii lu dagan la wala lu lu laab la yow nga ñëw ne ko lii laabul yow yaa war a indi preuve yow yaa war a ne ki ne waa ji euh, mais yow sa boisson bii ngay naan baaxul wala dafa sobewu yow yaa war a indi preuve buy wane ne dafa sobewu ndax waa ji man na ne non man daal cosaan ci mbir yi al aslu al aslu fil ashiya yi mooy ak tahaara cosaan ci mbir yi lool mooy lool lool lool lool mooy toog départ bi mooy ne loolu euh, ku pour nga jëla ko fi nag mooy foog ngeen di règle benn dalil bu leer boo xam ne mënoo ko teg nag ci fa ma jógee ñoom miinuñu lekk yi wala bon lii daal man gis naa ne duñu ko lekk fële Euh, loolu loolu noonu du dalil mooy yow bu boobaa da ngaa war a indil waa ji ne ko am na am na kat al ab ab alxuraan bu ko tere walla am na lenn ci sunnaay yonent bi sallallahu alayhi bu ni lii dafa laabul fekk indiwoo ko nag mooy waa ji moom day mën a continuer ci lim ne woon ah loolu pour am lien ak suñu xadiis bi ndax gis nañ ne li ñuy gis masala maniyu gisoon nañ ne xanafiya euh, euh, euh, yi rahmatullah alayhim ak maliki yi rahmatullah alayhim ñoom dañu jàppoon ne man yu dafa dafa lan sobewu ah shafi'i yi ak hanabila yi rahmatullah alayhim ñoom gis le contraire ñu ne déedéet ñoom bokk nañ ci dalil bi nga xam ne ci seen dalil yi ñu doon sukkandiku mooy qaida bi mooy kii bi ñu ne al aslu comme que mbir yi lenn la ah mooy ne biñ ñëwee ndax loolu façon argumentation lañ indi nañ ci côté dalil ci côté al al al al al al al li nga xam ne moom lañ toxal jële ko ci li nga xam ne mooy ci xadiis yeeg alxuraan ak yooyu gis nañ ne mbir mi xëccoo bi bari woon ndax suñu xadiis bii nii par exemple même bu dee ne Maliki yi gisoon nañ ne rahmatullah alayhim ñoom le fait ah, ñoom dañ noon moom comme que lu laabul euh, euh, euh, lu sobewu lenn kese moo koy mën a dindi selon ñoom ak waa jumhur sax sauf yi mooy ne il faut nga raxasu mooy ne euh, xëccoo bi bari woon na léegi bokk na ci argument yi shafi'i ak bi lay doon wax ne mbir mi comme que yéen amu ngeen dalil boo xam ne man ngeen ñu ko indil buy wane ne dafa que man euh, mani yu de sobewu la dafa sobewu ñun am nañ aslu cosaan boo xam ne yéen bale bu ngeen indiwul dalil boobu bu ngeen indiwul dalil manu ngeen ébranlé ñun suñu position mooy al aslu fil ashyaa'i at-tahar cosaan ci mbir yi dañoo laab comme nag comme que amu dalil buy won ne laabul comme ñun ñun suñu cosaan cosaan boobu ci la ñuy bokk na ci seen argument yi te loolu mooy gisoon nañ ne euh, ci masala boobu insha allah ñoom liñ gisoon mooy li gën a dëgër que man yu nekkul loo xam ne sobe la kon daal loolu mooy mooy loolu mooy ne kon lépp loo xamante ne nit daal ah lii dindi loolu mooy règle mooy mooy dalil bu leer dalil buy ñëw ne comme mbaam xuux mbaam xuux ku ñu fekk ngay ngay jëfandikoo mbaam xuux ñu ne la yow mbaam xuux dafa dafa sobewu légitime da nga ne non man gisuma loolu loolu yëgu non non yow léegi wax ñu fan lan mooy wale ne mbaam xuux dafa sobewu ndax lan al aslu fil ashya'i at ñu ne la baax na waaye nag dañoo am beneen dalil boo xam ne moo ñu wan ne mbaam xuux dafa sobewu yàpp mbaam mba yàpp mbaam xuux dafa sobewu yéen la yàpp kii mbaam suuf laa bëgg a wax ak mbaam xuux sax boo ci joxe baax na mooy ab mooy bu dee mbaam xuux mooy alxuraan a ko tere ci boppam bu dee yàpp mbaam suuf mooy suñu xadiis yi ñu gisoon bi ci ensemble xadiis yi ñu gisoon bi wees loolu comme que bu dalil bi xasee ñëw nag mooy kon règle boobu mooy lool exception lay doon ci règle boobu kon bi ci tegu euh, beneen euh, masala bi moo doon que al aadami tahir mooy doomu aadama bi moom dafa laab hatta al kaafir même yéeféer bi mooy même yéeféer bi dafa laab ah loolu loolu moom la waa jamaahirul ulama jàpp te loolu ci euh, borom ngi ñeenti ngir yi ak en dehors nit doomu aadama ci boppam mooy dafa laab sauf que ku mel ni ñoom imam imam Ibn Hazm par exemple moom dafa jàpp ne noonu loolu moom ça dépend ndax bu dee yéeféer bi yéeféer bi moom moom laabu ndax alxuraan moo ne innamal musrikuuna ji mooy ne alxuraan moo ne nu musrikuuna yi li am ba des mooy euh, polythéistes fii ñoom ay dañoo sobewu ah moom mu ne loolu moom day wane ne kon euh, yéeféer moom bokkul ci mbir mi kon li ñuy naan ay ay ay al aadami yu taahir loolu mooy aadam yi bi nga xam ne kooku jullit la ndax bu dul jullit alxuraan moo ñu ko wax mais waa jumhur ne leen euh, ñun d'accord nañu que am na façon ak ñàkk a bu ne ci moom mais sauf que du du du du loo xam ne loolu maanawi la mooy ci wàllu maanaa la du loo xamante ne nii xissi la mooy euh, ñàkk a goo xam ne da koy daj ndax bu dee loolu la mooy ndax euh, ci kaw loolu mooy comme que euh, suñu boroom dane gaa yi yéefir yi ay ay ay ay sobe lañu dañoo sobewu bu ñu jegee al masjidul haram c'est après seen année bi mooy selon raisonnement mooy li imam Ibn Hazm mu jàpp noonu mooy kon mbir mi bu doon loolu euh, mooy doxalante yi dina gin a tar moo tax waa jumhuur ne leen comme que comme moom daf jàpp ne jëm moom moom mooy euh, sobek jëmm lañ am te sobek jëmm waa jumhuur ne ñoom loo jamaahir ne loolu noonu demewul noonu ndax li koy wane yonent bi alayhi salaam ñaata yoon jàppoon na jàppoon na ay yéefar yeew leen ci jàkke ji comme Sumaama ibnu Usaal radiyallahu anhu ndax mujj na tuub bu doon ne koo xam ne waa ji moom dafa sobewu yéeféer la xanaa kay yéeféer duñ ko jël ba ci loo sobe boo sobe duñ ko jël indi ko ba ci jàkke ji di ko fa takk nag te bu fa masoon a jóge doonu woon wax raxas leen fi jóge te tamit délégation yi doon ñëw foofu wufuut yi ñoom ñëpp doon ko ñoon ay jullit am na ci ñoo xam ne dañ doon ñëw ngir découvrir ngir xool nan la demee ñoom bi ñu ñëwee mais nekku ñoon ay jullit te pourtant buñ demee wala di ko nuyu neewul woon non kii ñun du leen nuyu ndax ñii nii ay yéeféer la ñu dañoo sobewu te masuñoo demit mu ne leen aywa sotti leen ndox fi ñu ne comme ni mu waxoon ba kaw kaw bi tuuree ndox foofu ne yii yëpp day wane ne ci gàttal ke ne yé euh, buñ ne yéeféer bi innamal mushrikuuna najas loolu euh, euh, loolu mooy ci wàllu maanaa la loolu moo tax mu doon ma ñuy mën a indi leen di leen takk ci jàkka yeeg ñuy ne ci biir jàkka yi ak loolu ndax sinon bu doon euh, sobe jëmm la konoon te kon doon woon demee noonu loolu moo tax ndax bu doon loolu la moo ku nuyu bi yéeféer da ngay da ngay lan da ngay raxasu ndax dañ naan waa ji sobeel na la dañoo sobeel te tamit yéeféer yi dañ doon euh, ndaw sa toog da doon yonent bi alayhi salaatu wa salaam ko jox ko mu lekk kooku juif la woon juif la woon te pourtant lim togg jox jël na ko lekk kon loolu lépp dañuy wan ne kon euh, euh, sobe gi du sobe jëmm waaye sobe maanaa la moo tax nit ñépp dañoo nekk loo xam ne ñu laab lañ ah léegi ah, bi ci tegu woon muy léegi nag mu des benn affaire mooy waaye léegi euh, ban lien la am ak suñu xadiis bi affaire bi ne dañuy def lien bi ngir ñu xool fan la ban lien la am ak suñu xadiis yi ñu jóge quand mooy comme que dañ doon wax ci wàllu maniyu euh, loo xam ne ci doomu aadama bi doomu aadama bi ci la jóge ci lay jóge ñoom lii lii ba léegi mooy dafa bokkoon ci argument wu ñu la waxoon léegi partie bi ñu la waxoon sànq mooy comme que doomu aadama bi moom dafa nekk koo xamante ni ku la mais liy jóge ci moom il faut dalil wan ñu lii nii dafa nekk sobe comme ay tuur ndox loolu dalil moo ñu ko wan que lii tuur ndox ak ay dem àll lool ay sobe la sinon bu dul woon loolu amul dara luy jóge ci moom comme ñaq ak yooyu comme que amul luy wane ne loolu dafa sobewu mooy ne kon yooyu yëpp duñu sobe bi ñu teg woon kon mooy taxayurul ahkaami bi taxayuri zamani wal makaan loolu mooy àttey sharia bi léeg-léeg dafa am day day changer yenn nii day changer léeg-léeg ndax jamono ji ak bërëb bi mu xew mooy lieu bi ak circonstance bi léeg acte boo xam ne en temps normal nii la doon doxe waaye mu am lu xew ñu daal di yëkkati acte bi mais des fois day day momentané day momentané moo tax par exemple ba nga xam ne Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ba nga xam ne jamono ji nga xam ne ak maral ñàkk gi dafa bari woon xiif gi bari mais mooy thème yi ñu doon teg waa joo xam ne dafa jël alalu jàmbur mooy loolu dañ ko da jële woon mais sauf que mooy lool xam nga loolu c'est ne dax la mooy ne mooy jamono nit ñi dañoo dem àgg nañ foo xam ne daanaka lu ñu lekk sax pour ñu am ko c'est rare loolu nit koo xam ne àgg na foofu gis lu waaye moom mu jël ko lekk ko nga ne ko kaay yow ma ma kii la loolu day xaw a metti waaye tamit am na ci yeneen acte comme yoo xam ne euh, acte yi day wute selon selon lieu xam nga am na yu bari yoo xam ne ñeme nga koo def ci yenn réew yi mais ñeme nga koo def ci yeneen yi mm-hmm. par exemple mooy euh, xam nga xam nga euh, kii nu mu tudd euh, mooy ku naan nit yi dafa sàcc ñu dagg loxoom loolu dafa am ay kii ay ay ay ay conditions yu bari yoo xam ne il faut mu réunir duñ ne waa ji sàcc na rek ñëw leen ñu dagg loxoom ndax waa joo xam ne moo moo moo moo denc kees gi daal di koy daal di koy toje mooy ci denc kees gi mu toje ko kooku kenn du ne ko kaay ñu dagg sa loxo. ndax affaire bi amul xir moom moo ko yor <laughs> mooy il faut <laughs> loo xam ne lu ñu denc la mais moom mbir mi dencuwul ci moom ndax moo ko téye mais tekkiwul ne loolu nag du dañuy def apologie de de de du détournement de fonds lool du lool de waaw mooy <laughs> bu la lool dalul it am na tazir man na laa dal <laughs> mooy xaakim mi mën naa xool ne diw mi li mu def léegi ñu xool ay daan yuñ ko mën a teg yu approprié ak loolu te mu fay tamit waaye mooy mënuñoo dagg loxoom ndax que ne moo yoroon kees bi loolu moo tax liñ naan boo da ngay gis euh, en tant que lambda dañ koy wax ay bon diw détourné na di moom buñ doon dagg loxo ñoom la ñu njëkk dagg alors que kenn du dagg loxoom ah, bu doon bien réewum sariya la sax duñ dagg loxoom même bu dee ne milliards la yóbbu <laughs> ndax ndax ndax mooy xerse gi mooy li nga xam ne il faut mu am nekk luñ denc xam nga loolu selon réew yi day wute denc gi mooy lan lan mooy ak denc mooy li cheikh bi doon wax naan xam nga ne moos Sénégal ku fa jël sa sa xarum tabaski teg ko sa buntu kër waxuma la buntu kër mais ëtt bi rek yow yaa ko sarax te pourtant bu dee Makka la mais boo ko defoon ci àll bi ci désert bi sax sa buntu kër boobu kenn du ko xool kenn du ko xool léegi mooy kon bu doon màkk kon àtte dagg loxo bi denc bi mooy lan mooy ne waa bu yeewee mooy il suffit mu takk ko kese ci buntu këram ku ko sàcc yow kenn du ne non non waa ji denc ko woon non loolu ak denc la ci ñoom alors que bu doon senegal kenn du dagg loxo waa ji ndax waa ji moo ko saraxe ndax ci buntu kër gi la ko yeew te ñépp réew mi xam nañ ne ku fi yeew sam xar sa buntu kër bàyyi ko fi sans surveillance mooy yaa koo xam ne moos <laughs> du du du du bàyyi lu ñu sol moos lu ñu wékk taxatul ñuy wax <laughs> voilà kuy summi lu ñu sol du fa bàyyi lu ñu wékk te kenn new kon mooy par exemple loolu da gis ne acte bi dafa wute day changer selon lan lieu bi selon lieu bi mooy tamit manoo ñëw nag taxaw moo tax des yenn question yi sax toog ci nekk cim réew comme nga nekk France di ko laaj oustaz bu ne Sénégal léeg-léeg du approprié bu dee moom xamul ni fii di deme xam nga loolooy dal ci wàllu mariage yi gars yi takk mariage mixte non waxuma entre séeréer ak joolaa loolu moom loolu moom tukulóor rek foofu kii mandeng loolu du man li may wax mooy ab noir akub blanche wala ab noir akub blanche en général gars dañuy toog fii woo ab sage fële ne ko man daa am koo xam ne moom Elisabeth xaw ma na naka laa doon bëgganteel damaa bëggoon ñu may ma ko moom mu ne ah kooku baax na koo chrétien la ñooñ France ay chrétien lañ alors que ñun ñu fi ne xam nañ ne waa France li ci ëpp du ñuy chrétien comme comme idée wu boo ba mu ci yoroon temps colon yi moom la yor ba léegi ak avant bu yàgg sax temps colonisation mu jàpp ne waa France kon ñoom ay missionnaire a fa nekk ak yooyu mooy ne xam nga kooku loolu moo tax kook di ko di laaj ku mel noonu te xamul ni mu demee mooy man na la àtteloo ne la waa baax na nga dem ba ci biir ndeke yow ci nikaaxu suba nga ne lu niroog mariage nga ne ndekete yoo yow li nga ne du mariage loolu moo tax loolu it lu jara bàyyi xel la mooy il faut ndax buur yàlla alhamdulilah moom def na ne euh, daanaka fu ne tàggat na fa ñoo xam ne mën nañu leeralal jullit ña fa ne seen diine léeg-léeg nag mooy xeebaate da ciy am ak bon affaire affaire aadaat man ñu laay laaj ak yu mel noonu wala xeeb diw moom diw moom waruñu fee xam lu ma xamul. moo tax loolu pour pour côté seen actes yi mën na changer noonu mooy il faut tamit ñi ngay laaj ci ngay laaj mu moom paramètres yi mu daal leen xam mu daal di leen xam ah léegi ah, lien bi ah, qaida bi am ak suñu hadis bi mooy li kii wax xanafiya yi rahmatullah alayhim ndax ñoom ndax xanafiya yi rahmatullah alayhim ñoom ñoo gënoon a kii. ci ci entre euh, ñoom seen groupe ak maalikiyya yi rahmatullahi alayhim ak entre xanafi shafi'iyya yi ak xanaabila yi waxu xanafiya yi moo gënoon naqaree li jënti tuuti ndax boo nee euh, xam nga maaliki bi rahmatullahi alayhi moom boo ko nee mais yow da nga ne affaire bi sobe la lan moo tax kon ñu ko doon xoos bu woowee te yow selon yow sobe moom raxas kese ko mën a dindi mm. foofu mooy moom man nga man nga ko am foofu sauf que bi danaan la xanafi bi danaan la non non man parce que man loolu man da man da jàll ci man ndax man sobe bu wow xoos dina ci doy kon man ba léegi yow ëndeegoo fi luy wan ne lu may lu may convaincre que ne man li ma jàpp ne man yu sobe la lu ko dindi yow ëndiwoo kantaa dañ koo xoos rek mais man gaawul man yépp sobe boo xam ne dafa dafa ñëw ba wow ñu xoos ko baax na mm-hmm. te man du ndox kese mooy dindi sobe ci man léegi euh, euh, euh, qaida bi fi mu amee kii mooy ak li ak li Hanafiyya yi rahmatullah am wax mooy ne ñoom dañ nekkoon mooy sobe bu tooyee dañu koy raxas bu woowee mooy àtte bi ni ñu koy dindee day changer mooy ba léegi àtte bi moom du dañ mooy dañ ko fee mooy bu bu dañ koy dindi mais nan lañ koy dindee day changer selon mooy est dafa tooy wala dafa wow mooy ñoom bu wowee ñu xoos bu dee dafa tooy ñu daal di koy ñu daal di koy rax kon loolu mooy qaida li nga xam ne mooy taghayyurul ahkam bi taghayyurul zamani wal makan waaye nag loolu manoo ci ne doo man fii ma ne manoo ñëw nag naan règle boobu day tax man sama julli yi man naa leen ak aj parce France laa ne bu ma ne woon Sénégal foofu moom dinaa mën a julli heure ci ci waxtu yeeg lépp comme que France laa ne nag kon acte bi day toxu déedéet loolu moom xam nga ne loolu toxul dara ah, nekk naa France wala boog man boîte bi may liggéeyee day tax affaire bi changer complètement ba léegi timis la bu ma wàccee gée julli lépp loolu déedéet loolu loolu boo bokku ci ah ah loolu lu ñuy joyal de bu kenn dégg dem naan bon léegi kon alhamdulilah li ma doon wër a ngo julli yi ma doon sonal xaw ma nu may def naa bàyyi ba wàcc ndax ndax bu doon bu doon feneen ma man ko mais comme que bu doon dimanche par exemple liggéeyu ma dinaa ko man ndax foofu dafa jàppandi lundi nag bu ma liggéeyee du ma ko man kon àtte bi day soppeeku déedéet àtte boobu du soppeeku yii moom ci waxtoom yi nga koy def ci waxtoom yi nga koy def mënoo ko def feneen sinon rek pour ñi nga xam ne moom seen ngànt c'est euh, euh, bien défini ñoom ñi nga xam ne man nañu boole yi nga xam ne mën nañ leen a boole sinon moom mooy mënul leen a mënoo régle bi mënoo ko doxal ci yooyu bi ñu teg woon muy ah, ñeenteel almashaqqatu tajlibu taysir muy ne ah, metti metti ak xat-xat sariya dafa def ku mu amee day bijj li nga xam ne mooy ak yomb yomb ndax suñu borom dana innamaa yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra suñu borom dana innamaa dëgg dëgg li nga xam ne moom laa namm mu bëggal leen ko mooy loo xam ne yomb yomb la wala yuridu bikumul usra euh, bëggaluma leen li nga xam ne mooy ay ay jafeñ jafeñ ñu gis ne euh, sharia bi ah suñu boroom dañoo indil ak yomb yomb gu mat ndax kat nañu jiitu woon ah, yonent bi alayhi salaam nettali nañu ñoom bu leen dara daloon dañ doon doon wax yére bi mu laal na ko daj voilà bi sobe bi dal sobe bi yére bi mu dal partie boobu ngeen daggu ko ñun nag defuñu loolu mooy manoon na ma mooy saron man la naa voilà mooy ne loolu fii ñun lim ñu lim ñu jàngal mooy dañu ko yombal mooy raxas ko kese raxas ko boo ko raxasee doy na te ci kaw li gënoon a dëgër ci wax yi mooy bu dee ne comme waxu xanafiye yi mooy bu ma amul bu ma ko même bu woowee man naa koo xoos bu woowee mooy ne du ndox kese koy mën a dindi amal nañu yeneen yoo xam ne mën nañ ci dindi sobe yu dul benn kon mooy euh, li tax fii mu digal ñu raxas jàngal ñu raxas sans jàngal ñu ñuy dagg tax euh, tamit loolu da gis ne mbir mu metti la woon quand même mooy ne loolu sariya bu mel noonu mais dafa approprié ak nit ñooña mooy nit ñu mel noona ñoom it lu mel noonu moo approprié woon ci ñoom ñun nag alhamdulilah alhamdulilah yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo ñu indil loolu lépp muy yomb yomb yomb yomb googu moo tax ñu man fii nii ci man yi bi ñu ne nañu ko raxas bi nga xam ne nag moo ci mujjoon muy afaalu afaalu nabi sallallahu alayhi wa sallam ah, loolu moom masala bii moom gënoon na yaatu ci xadiisu Seydina cinq bi foofu moom daanaka gënoon na yaatu bu baax a baax a baax a baax muy jëfu yonent bi alayhi salaatu wassalaam <coughs> ah ndax dañuy gis ne jëfam yëpp yemul yemuñ loolu moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim di traité yu mel nii ngir ñu xam ana lan mooy li nga xam ne comme que ñun suñu boroom da ne mooy suñu royukaay bi nga xam ne mooy bi dina mat te mooy bi dina rafet mooy moom kese daanaka moom kese sax mooy suñu royukaay ndax keneen koy roy ku ne ci moom ngay roy moo tax à travers moom léegi comme ko noonu la demee est kon mooy lépp lu mu jëf lu ne dama dañ ko war a def par force mooy loolu bu mbir yi leeru bu bu bu bu bu ko boroom xam-xam yi leeralul woon nii mooy noonu la de mooy loolu la ndax saxaaba yi radiyallahu anhum loolu lañ xamoon moo tax lu mu mës def rek dañ koy def. du ñun ñëw di laaj naan ko mais est-ce que ñu def wala du ñu def déedéet <coughs> lu ñu gis mu def rek ñu def <coughs> léeg-léeg kay moo leen naan lan moo tax ngeen def ñu ne ko ndax dañoo gis yow nga def kon loolu mooy wane ne ko noonu la doon demee léegi nag jëfam yooyu comme que dafa wute mooy dafa am ay ay catégorie daf ci am yoo xam ne mooy da koy jëf ngir leeral loo xam ne farata la ci ñun ñu war koo def comme bi mu wanee bi mu yéegee ci bar bi wane ni muy jullee di wàcc di di def geste yi di wàcc ba pare ne sallu kama ra'aytuni kama ra'aytumuni usalli julli leen comme ni ngeen ma gis damay julli mooy ne lool moom dañ ko ci yooy par force jëf yu mel noonu bépp jëf boo xam ne day ñëw di leeral loo xam ne farata la ci ñun ñu war koo def kon ni mu doon wooree ak yooyu mooy noonu la ñuy wooree ni mu doon jullee noonu la jullee te par la jëf yu mel noonu mooy loolu obligation la ci képp kuy jullit nga daal di roy loolu alayhi salaatu wassalaam ci loolu mu am yeneen jëf yoo xam ne moom ay jagleem la ay jagleem la yoo xam ne c'est exclusivement réservé pour moom alayhi salaatu wassalaam loolu nag kenn du ko ci roy mooy kenn du ko ci roy ah, comme ni nga xam ne xam dafa tere woon kuy def wisaal mooy di woor di di di jëm di di jëmal di di bu kii jotee ah, ah, kii bi mooy heure bu dog doo dog du continuer mooy da ko doon tere mu gis am ñu ko doon def mu ne leen lan moo tax ñu ngeen koy def moom ñoom ñu ne dañoo gis nga koy def des fois mu ne leen man damay damay damay fanaan fa sama boroom mu may mu may nàndal di ma leel di ma nàndal mooy ne par exemple loolu loolu duñ ko ci roy ndax moom ci boppam moo ko tere te wax na wax na li ta nee na moom day fanaan fa boroomam mu koy leel di ko nàndal <laughs> ah loolu xaw na niroog nag euh, bon pour def leen mooy comme que ci côté euh, euh, wuute naag li ñu naan waa joo xam ne day woor at biir mais woor at mi yëpp mooy mooy mooy euh, loolu liñ ciy tere mooy koo xam ne ba jouru tabaski du woor mooy koo xam ne day naa naafila tout di woor naafila tout le temps kooku mooy jouru tabaski mooy euh, jour yooyu dañuy tere ko ci woor ak jouru tamxarit di jouru kii maanaam korité mooy ne kooku noonu moom bu woorul jour yooyu yooy yooyu manu koo woor bu ko woorul mooy kooku manuñu ne kooku saama dahra mooy ne moom bu doon ne yooyu lay teg yi ci des yépp muy woor suuf ak tabaski ak kii même bu dee ne boobu du booy bi gën mais quand même mënuñu ne ko yaw da ngaa woor at mi yépp mais moom li doon tere mooy koo xamante ne dog day jot nga continuer moom mu ne man damay fanaan fa sama borom mu may leel di man di man di ma nàndal ak tamit liñ doon wax ci jotaay bee weesu rek mooy ñu jëm ci yi nga xam ne euh, euh, euh, nit jigéen gu may koo xam ne njëy ñëw ne may naa la sama bopp loolu mooy loolu mënuñu ko cee roy ndax suñu boroom moo ne loolu xaalisatan la yow la ko yow laa ko jagleel jullit ñi way ngëm yi bokkuñ mooy yu mel noonu jëf yu mel noonu yoo alayhi salaatu wassalaam ci lool mooy kenn du ko ci roy kenn du ko ci roy léegi mu am yeneen yoo xam ne waaw <laughs> ak ñeent yi gaa yi weesu xadd xadd di dem mooy ñii ñii nga xam dañuy weesu ñeent waaw loolu tamit kenn du ko ci roy voilà léegi mu am kon jëf yoo xam ne mooy dañuy wax af'al jibiliya mooy jëf yoo xam ne ay jëfu naturel lañ comme ni muy comme buy buy dox wala buy dox nga xam ne tànk bi mooy jiitu bi ci tegu booy dox say loxo di yëngatu lu mel noonu mooy mooy manuñ ne yow jullit bi par force da léegi yow da ngay xool naka la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon defe par force nga defe ko noonu comme loolu mooy euh, loolu duñ ne nit ki da nga ko tee war a roy mais nag ku ne man daal man daal ma ne man daal àgg na ma foofu yéen ñi jàng ay ay xadiis ak yi shama'il yi daal wax leen ma naka la ko doon defe rek ñu ne ko nii la mu ne manit noonu laay fexe fexe di doxe noonu mais kooku kay lu baax la def kooku kay daanaka def nit deful lu ko gën ndax kuy def lool mooy weesu na farata yi di ko roy ci farata yi ki mu àgg foofu moom weesu na foofu mooy kooku moom moo raw moom moom waajoon day raw ñëpp mais sauf que manoo ñëw ne nit ñi léegi comme que loo léegi yéen yéen par force da ngeen ko mu am yeneen jëf yoo xam ne moom boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañuy dañuy wute naan est-ce que bon ay affaire ci jëf yu naturel la wala boog dafa nekk yoo xamante ne dañ ko see war a royam déet comme nelaw bi mu doon nelaw ginnaaw bu jullee euh, balaa balaa julli suba bi voilà bu jullee ñaari ràkk tëdd tuuti mooy loolu nag est dañ ko see war a royam déet am na ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoo xam dañu jàpp na loolu moom farata non loolu moom mooy da ngay tëdd tuuti comme li Imaam Ibn Hazm mu di kii doon wax rahmatullah alayh da ngay tudd da tëdd tuuti ndax ñoom mooy mais loolu euh, li gën a dëgër mooy ne du loo xam ne obligation la nit ki def mooy nag ku ko ci roy loolu moo mooy yi ñu naan roy ko ci du farata yëpp nga roy ko ci moo moo gën foofu sauf que dañ koy leeral ngir bañ ne nit ki ñu bañ a euh, pousser nit ñi ne leen nag affaire bi par force la par force la alors que mën na bañ a àgg foofu waaye par exemple bu dee nit koo xam ne da ngay mooy yow yooyu da ngay dépasser foofu da ngay dépasser ci neen man obligation yi daal lay xool lu dul obligation daal man duma ko ci roy ah ndax loolu daal lañ ma fii léegi yi ci des yi ci des moom garaawul déedéet mooy ne yi façon jëfam yëpp alayhi salaatu wa salaam ban des yiñ la ne yooyu moom comme yiñ la wax sànq yooyu mooy ne yi ci def yépp même bu dul farata ci jullit bi mooy nga fexe ko ci di ci yar sa bopp di ko def ak sa kem kàttan même bu ne man daal moo man gis naa ne façon doxin boobu ni mu doon doxe man manuma ko tout temps mais des fois ma koy fexe di def nag loolu lu baax la ndax di nuru nuru la ku gën ci mbindeef yi loolu ak ak ak ak yiw féetewu ko kaw kooku te caaxaankat yi sax caaxaankat yi boo leen di gis di xam ñoom fan fanu kan lañu ci caa ci seen mbokki caaxaankat yi loolu nag bu dee ñooñu la jaral loolu moom ñi nga xam ne newuñ ci lu daanaka liñ ne du dara loolu la leen jaral mais yow mi nga xam ne yaa ne yaa yaa ne ci l'islam ba pare nga sóobu war nga war nga dépasser foofu yawit war nga dépasser ci ne est farata la kese wala sun wala est-ce que la ma bam voilà ndax loolu sax taxul woon boroom xam-xam yi ñuy def di départage kii moom xalaatuñ ci woon ne sax façon nit yu mel nii xanaa dinañu am am ñoo xam ne mbir yi ñu ngi yàkkam ci di xaar ndax sunna la am biir ndax farata rek boo ñoom il suffit farata mooy banaa ko waaw sunna boobu sunna la mooy banaa ko loolu na la mooy banaa ko moo tax ñu mel noonu des pois sax nga baleen rek naan leen bañ leen a leeral yooyu sax mooy gën ndax sinon ñoom il suffit noonu la commencer di bàyyi tak booy commencer di bàyyi yooyu léegi nga dem ci fara tey sax commencer di leen néewal doole hmm. di leen ñàkkal solo ba iblis na la fa jaare nga far di leen ni ngi leen di délaisser day gaaw te doo ko tey kon loolu mooy li jëmoon ci juróomi masala yooyu léegi euh, après am na benn point boo xamante ne ci dañ ko fàtte woon ci sarx bi ci point usul bi mais boobu nañ ci léegi balaa euh, juste par rapport ak li mu mujjee wax ci wàllu euh, royante bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moom mooy baaxu ñi nga xam ne ñoom ñooy nit yu baax ñi mooy ak nit ñu sell ñi radiyallahu anhum rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a kawe ci ñoom euh, ñi nga xam ne surtout mag ñu njëkk ñi maanaam saxaaba yi radiyallahu anhum ku mel ne sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhuma nga xamante ne dafa topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme ni ka mais euh, képp ci yonent bi sallallahu maanaam fii ba ñuy rañaan bi muy bi muy gàdday Makka diggante Makka ak Madina ba bi muy yegg ci ci fi yent bi sallallahu alayhi wa maanaam ba ba muy yegg fii fi jumaa ji nekk ni tey fépp yent bi sallallahu alayhi wa euh, taxaw fa sangu fa euh, jullee fa fépp moom jaar na exactement même bërëb yi ngir rek roy tànk yent bi sallallahu alayhi wa sallam baaxoo woon na di ko def comme niñ ko euh, gisee loolu benn ñaar ci ne même fu yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom bu rombee fu bërëb bu yenent bi sallallahu alayhi euh, romb maanaam sax tuur fa ndox moom même bu fekkente ne euh, amul maanaam ya dafa yàqam fi ak ci dana fexe ba tuur fa ndox ni ci noonu fu yenent bi sallallahu alayhi wasallam ñu xam xam ni fii daf fee ma ko tëdd wala romb tëdd na fi moom bu ma demee dana ma tëdd nelaw même bu yàqamtee dana tëdd au moins ngir rek royente bi sallallahu ku mel ni Seydina Ali karamallahu wajhahu gis nañ ko mu yéeg jël euh, euh, tànk ndeyjoor bi jiital ko yéeg ci kaw euh, warwaayam maanaam aw aw fas bi mu toogee daan ne daa daa di li muy yéeg mu mu tudd yàlla bismillah daa di yéeg toog daa di subhaanallahi saxxara lanaa haazaa wa maa kunnaa lahu muqriniina muqriniina wa innaa ilaa rabbinaa lamunqalibuun daal di kontaan kontaan rek ñu ne ko lan la mu ne damaa gis Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy yéeg ci façon benn bés exactement nii nii ma ko defee tey noonu la ko réussir noonu la ko defee la le fait ma defee ko exactement ni Yonent bi sallallahu alayhi wasallam tey maanaam doxalee sama yéeg xam nga yéeg fas du du du li du du mbir mi nga xam ne bu ñuy wax ci wàllu diine mooy lépp solo mais ba ci détail yu mel noonu da ngay gis dañuy kontaan parce que dañ ko defee ni ko Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi maanaam loolu ku mel ni euh, euh, le imam Ahmad ibn Hanbal par exemple rahimahullah boo xoolee même ci ñi kii nga xamante ne même xaal xaal bi euh, toog na lu yàgg yàgg yàgg yàgg ko amaan na sax musu ko lekk rien que parce que tout simplement dafa ni man dama xool yenn saa saa ma xaw ma nan la lekkee xaal bi moo tax lekk ma oh! <laughs> maanaam rien que nga gis maanaam que euh, ndax xamul rek nan la ko yàlla doon defee sallallahu alayhi wa sallam ku mel ne imam Sufyan ibn Sa'id as-Sawri rahimahullah moom man masalan daf doon wax ne man kat amul benn xadis bu jóge ci yeneen bi sallallahu alayhi bu yegg ci man lu dul mës naa ko jëfe lu dul bon bon benn yoon maanaam loolu moom mooy yoonu yoonu nit baax loolu ñoom noonu lañ doon doxal xam ne dañuy tànk dañuy teg exactement tànk imputation léegi nag pour ñëw ci maanaam wute nañu ak léegi jamono ji di xew sans masque yi nga xamante ne bi dañu leen di leer yent bi ñii la doon doxale sala salam mais ñoom préféré nañ doxale neneen voilà yal nañu yàlla sax voilà wala te te loolu ngëneel amu ci yiw nekkul ci wuute ak yent bi salaa salam li nga doon def li ngay def wu yiw nekkul ci loolu doguma wax nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga doon def ñu ne est-ce que mu jàll ko waaw mais loolu moom ak ñàkk xam dëgg la maanaam maanaam defe ne yonent bi sallallahu ndax mi ngi ci alxuraan loolu yomb naa tontu li ni ye yombee tontu mooy lenn rek mooy yonent loolu alxuraan est la ko détaillé maanaam ñu ngi ci alxuraan kay waaye nag daf ci ñëw nekkin woo xamante ne dafa nëbbu waaye yenn bi daa ci ay jëfum moo ko fay nag ndax moom al moom mooy mooy nga xamante ne ay waxam ak ay jëfum ñooy leeral alxuraan euh, léegi li nga xamante ne moom mooy euh, beneen point bi nga xam ne moom lañ doon wax léegi ne moom la ñu euh, fàttali woon moom la ñu fàttali woon mooy euh, ata ata at-ta'arud bayna dalil al-qawli bayna bayna dalil al-qawli wa dalil al-fi'l wuut maanaam tafaantooy wala ba wuuteen bi nga xamante ne moom mooy am léeg-léeg ci li ñuy tuddee dalilul qawli ak li ñuy tuddee dalilul fi'li maanaam dalilul qawli mooy texte boo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax nangam ak dalilul fi'li mooy texte boo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi dafa def nangam su fekkente ne ñaar yooyu nag dañoo dem tafaawoon tafaanoo ana lan moom mooy li nga xamante ne moom mooy mooy àtte bi maanaam lan la ñuy àttewee mbir moom xam nga. Euh, loola tax euh, bi ñu ni borom bi subhaanahu wa taala daf ñoo digal ci ñu topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk royukaay comme euh, sëñ bi wax na ko léegi leeral na ko loolu bi ko gisee kon ce qui veut dire que dañ koy roy ci lépp dañ koy roy ci lépp ci côté yëpp waxam lu mu wax loolu la. ah lu mu def do do jox ma ko. ah. waaw lu mu wax loolu la naka noonu lu mu def noonu la lu mu digle loolu lañu war a def léegi nag su fekkente ne dafa wax benn mbir mbir moomu nag wuute ak ak ak jëfam maanaam bu boobaa lan mooy àtte lu tax nag mu mën ñoo intéressé fii mooy ne euh, mooy ne fii même bu fekkente ne dalilul qawli amul ci ci ci anam bu leer waaye noppi googu mu noppi ci ci ci wax ak di digle ci mbir mi maanaam ci man yu ak lan mooy attem maanaam ci raxas boobu loolu daanaka day taxaw taxawaayu dalil maanaam dalilun euh, qawli rawatina ne euh, comme ni ko euh, bi ñu bi bi ñu yegsee ci bi sëñ Fallou di def résumé bi bi mu yegsee ci ci bi indi na hadith bi mooy bu Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu bi nekk ci sunan Daraqutni ak yéen rahmatullah bi nga xam ne yéen ci sallallahu alayhi wasallam dafa innama innama huwa bi manzilatil muxaat wal busaq voilà maanaam ne maanaam moom ak ne man yu ak Euh, ak public ak ñenn ndax ñoom ñoo bokk àtte waaye euh, loolu euh, wax nañ ne gisoon tamit gisoon nañ tamit ne dafa ci dafa dafa taxawoon maanaam ne xadis bi mawquf la maanaam ne Ibn Abbas radiyallahu anhu moo ko doon wax donte am na ci yeneen tàllale yoo xam te ne yéeg na ba ci yent bi sallallahu alayhi wa sallam donte ak wéram des na waaye ak lu mën ci xew liñ ci jublu liñ liñ ci jublu mooy liñ ci jublu daal mooy ne ñaari wax yi nuróo nañ maanaam maanaam maanaam ne bu dee jël nañ ne loolu dalil qawli la mu am dalilul fi'li dalilul fi'li mooy ne euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan la def mooy lan mooy ne dafa dafa raxas dafa doon raxas man yu bi ci yéeram dafa doon raxas man yu bi ci yéeram kon Euh, bu boobaa borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ naan kon lan moo gën a foor ci ñoom ñaar au moment où doon na ko raxas waaye gis nañ ni fii doon na ko maanaam waaye bu ñu gisee waxam maanaam bu dee ci ñu wéral xadis bi ci ñu jàpp ne xadis bi wér na donte li ëpp ci borom xoox dañ ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllu xadis dañ jàpp ne xadis bi mawquf la li wér mooy ne ci Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu ànd ak ne amul contradiction boo xamante ne ci biir saxaaba yi la radiyallahu anhu bu ni buy wane ne contraire bi tamit am na maanaam kon mooy ne daanaka mën na kon am àtte boo xamante ne dañ koy yëgati ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ñu xoolee bu ñu boolee yëpp yëpp yoon yëpp ak tamit bu ñu boolee la fait que euh, le le le maanaam àtte yi nga xamante ne moom moom la ju moo jóge ci saxaaba yi radiyallahu anhu ala kulli haal liñ ci jublu woon rek mooy ne même bu dul ci masala bi jëmmi masala bi bu ñu xoolee dalilul qawli ak dalilul fi'li dañuy gis ne dalilul qaw ak dalilul qawli aqwa min ad-dalilul fi'li maanaam ne texte boo xamante ne wax la bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo gën a fort loo xamante ne du du du waxam waaye ak jëfam la. lu koy tegtale li koy tegtale mooy ne mooy li mu wax léegi ci ne am na mbir yoo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko koo jagleel parce que tey su fekkente ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax dara dafa wax benn mbir wax jooju day concerner xeet bi yépp léegi am na mbir yoo xamante ne nag moom moo ko jagoo ce qui ba dire que ni mu jëf ko kese kese kese maanaam ab argument lay doon su wax war koo mën a roy mais su fekkente ne waxam dafa contraire ak li nga xamante ne mooy Euh, mooy li mu def maanaam bu boobaa dañuy xool ne li mu def mooy maanaam li mu wax moo ëpp doole li mu def et que parfois jëfum kese kese kese mën na bañ a nekk argument bu doy moom kese comme lu demee nekk fii nii parce que euh, fii nii dafa dañuy wax ne euh, dafa am xaayira bu ne la yajuzu taxiirul bayaan an waqtil xaaja maanaam yii xii ak leeral ci jamono bi nga xam ne moom lañ ko soxla loolu dafa warul maanaam daganut daganul maanaam loo xamante ne yenn sallallahu alayhi wasallam àtte nit ñi dañoo soxla àtte bii tey mu gis ne àtte baa ngi nii lu demee ne que man yu ak ni mu mel ak tamit maanaam ndax dañ ko war a raxas ci yére waaw wala déet loolu farata gi mu nekk farata yenn sallallahu alayhi wasallam leeralu ko waxu ci dara loolu li muy tegtale mooy ne. maanaam maanaam loolu bu doon ne sobe la du daga ne yéen bi sallallahu alayhi wasallam taxaw bañ koo bañ cee wax dara parce que yeneeni mbir yoo xamante ne ñoom ñoo gën a mu soog lu dama ne kam na diw leeral na ko lu defe ne kay ay tuur ndox leeral na ko lu dama ne dem àll leeral na ko lu et cetera et cetera kon lan moo tax mu bàyyi si man yi bu doon ne maanaam kon ne euh, dañ ko war a dindi konoon toon tamit lool doon la ko leeral mu def maanaawu euh, Euh, maanaam mu def le fait que ji maanaam le fait moom mu dindi ko maanaam tey bu fekkente ne euh, euh, maanaam la fait que mu dindi ko mu raxas ko loolu dañ naan ab acte la bu fi ne maanaam acte la boo xam maanaam mbir la moo xamante ne mi ngi nii mais loolu kese kese kese mënuñu ko jël mu nekk benn argument bu doy sëkk moom kese au moment où waroon na ko mën a leerale feneen et que am na ay wax yoo xamante ne li gën a néew wala liñ ci mën a wax mooy ne saxaaba yi radiyallahu anhum noonu lañu bi eh. au moment où même bi bu Seydina Abdullah euh, am na beneen riwaaya mu nekk sunan imam Tirmidhi rahimahullah nga xamante ne euh, euh, d'ailleurs li ci Sahih Muslim rahimahullah nga xamante ne bi bi bi bi bi bi gan gi ñëwee raxas maanaam raxas man yu bi ak yéeram bi daf ñu ko yàqal nga yàq nga suñu ndox mi parce que suñu ndox mi mënoon nga ñu koo bàyyi ñu jëfandikoo ko leneen et man yu bi nga xoos ko kese nga bàyyi ko bu woowee rek nga xoos ko kese maanaam loolu yëpp day tegtale compréhension bi nga xamante ne moom la ci saxaaba yi amoon radiyallahu anhum waaye <coughs> <coughs> waaye euh, kon ci gàttal daal maanaam liñ dugg liñ soxla woon liñ bëggoon a wax foofu moom mooy ne tegtal bu ñu maanaam bu amee benn argument benn wax bu yent bi sallallahu alayhi wasallam wax ba pare ñu gis ko mu jëf contraire bi bu boobaa waxu wax yi nga xamante ne moom mooy wax maanaam xadis bi nga xam ne moom moo indi waxu yent bi sallallahu alayhi wasallam muy ëpp doole xadis bi nga xamante ne moo nekk li jëf ji kese ah, loolu moom moo tax mu am ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi ñoo xamante ne dañuy jàpp masalan ne par exemple euh, nit ki bu nekkee ci wanag maanaam bu buy buy tuur ndox wala muy dem àll warul jublu ci xibla bi ak yu ndax lu tax ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne iza ata ahadukumul gha'ita fala yastaqbilu qiblata bi bawlin wala gha'itin wala wala wala wala yastadbiruha walakin sharriqu aw gharribu mooy hadith sayyidina Abu Ayyub al-Ansari boobu radiyallahu ta'ala anhu euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne bu fekkente ne kenn ci yéen dafa ñëw ci wanag bi bu mu maanaam bu bu waree dem àll bu ñëwee dem place ba muy demee àll wala boog place bi nga xam ne fa lay tuuree ndox su bu mu jublu ci xibla bi te bu mu ko won ginnaaw ci dem ci ci tuur ndox ak <coughs> ak dem àll waaye mun a waaye féete leen fenk wala ngeen féete sow ndax ndax xam nga Madina ni mu meloon la maanaam Madina euh, euh, boo fa nekkee da ngay won euh, maanaam sud bi sud bi fa la Makka nekk ci kaw fa la ba kii nekk baytul maqdis fekk kon daf ne sarriqu aw gharribu maanaam féete leen penk wala ngeen féete sow mais bu dee par exemple Sénégal la du demee noonu parce que Sénégal boo féetee penku yaa ngi kaaba la boo féetee sow war nga ginnaaw kaaba la mais par exemple wax jooju nga xam ne moom la wax euh, après ci ginnaaw bi mu am hadith Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab bi radiyallahu anhu boo xamante ne moom daf ni raqaytu ala baytin lana ci beneen ah eh, radiyallahu anha fa ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ala labinatayn yaqdi haajatahu musta mustadbiral qiblata mustaqbilal ah. mustaqbilal shaam wala mustaqbilal baytul maqdis wan naa am na benn bés eh, ma dem yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ma yëg ci suñu <coughs> suñu benn suñu kër <coughs> ma yëg ci suñu kër ah wala boog ci kër Seydina Omar radiyallahu anhu wala boog ci kër ci kër Seydina Hafsa plutôt <coughs> radiyallahu ma gis Yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, mu nekk ci wanag bi ma gis ko mu jublu xibla maanaam mu jublu mu wan ginnaaw xibla bi jublu ci kaaba bi maanaam mu wan ginnaaw xibla bi jublu ci kaaba bi maanaam par exemple hadith moo tax looloo tax nga gis borom xam-xam yoo xam dañu ne hadith boobu contrairement ak jumhur nga xam ne ñooy Hanafi Shafi'i Euh, ma Maliki yi ak Hanabila rahmatullah alayhi parce que après ñee nag ci seen biir après dina am ñeneen ñoo xamante ne comme Hanabila yi daf ci am ñoo xam ne ak surtout ñu njëkk ñi ci ci saxaaba yi comme ne Abu Ayyub ak ñeneen nga xamante ne dañuy jàpp ne euh, ñoom xadiis bu njëkk bi bi ma njëkk tudd boobu <coughs> boobu lañ jàpp <coughs> ak kanta jumhur <coughs> ñoom euh, liñ jàpp mooy ne bu fekkente ne ci tabax la ci tabax la Euh, euh, maanaam euh, règlement boobu doo dootu amati mais bu ñu nekkee ci biir dëkk bi ci biir ci àll bi par exemple ci la réglement boobu di am maanaam réglement wu bul jublu fii jubloo fii voilà mais par exemple fii nii buñ ñu xoolee dalilul qawli yi wax tegtal man argument bi nga xamante ne argument wax la ñoom moom lañ jiital parce lu tax ñu jiital ko effectivement moo ëpp doole ci dalilul fi'li bi parce que lu tax parce que yenn saa xam ndax ni bu leen def lii ba pare ñu gis ko mu def leneen mais ba mu koy def aussi dafa nëbbut maanaam dafa nekk koo xam ne nit ñi duñ ko gis sauf que fii problème bi mooy <coughs> dafa am yeneen xadis yoo xam ne ñoom bu fekkente ne borom xam-xam yi lañ ciy wax xadis Seydina Jaabir bi radiyallahu anhu xadisu Seydina euh, Sayyidat Aisha bi radiyallahu anha ah, ak xadis Seydina Qatada radiyallahu anhu yooyu yëpp nga xam te ne dañuy tegtale ne li mujj am mooy ne parce que Seydina Jaabir radiyallahu anhu ci hadiisam dafa ne bi yeneen ci saa saa daf ñu doon tere ñuy jublu ci xibla yi wala ñu koy wan ginnaaw bu ñu demee ko wala ñuy tuur ndox waaye bañ ak avant mu jëm àdduna nag ma gis ko mu def contraire bi maanaam nga gis ne kon euh, ak hadiis Seydina ci bi ma la nettali léegi Abdullah ibn Umar ibn Khattab bi ma la nekk léegi radiyallahu anhu et cetera maanaam ak hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu anha mu ne dafa am ay nit ñoo xamante ne bi ñuy tabax seen seen wanag bi ñoom dañ ko doon tabax ngir di moytandiku euh, xibla yeeg yooyu yenn saa sax ne awa fa awa fa'alu zalika hawwilu an anni qiblati xaw euh, hawwilu anni euh, lab labinat labinatayya maanaam euh, aw kama qala maanaam euh, li nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais bi mu ne euh, bi mu ne ah kon am na ñuy def loolu xaaral jël leen sama wanag bi maanaam ñaari briques yi ngeen puus ko te ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen changé ko te d'ailleurs loolu même bu dee xadis boobu wéerul xadis sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu moom wér na te xadis sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu moom bi wér boobu leeral na ne maanaam ñaari euh, birig yi niñ leen tege te noonu lañ defaree euh, parce que li tax loolu mënuñu mënuñu koo layee loolu tax li jumhur wax gën a dëgër maanaam mooy ne affaire bi du jëf kese parce que jëf la joo xamante ne dafa ànd ak dafa ànd ak durée et que saaba yi munuñu koo bañ a gis mënuñu koo bañ a xam waa kër yenn saa mënuñu koo bañ a gis mënuñu koo bañ a xam lu tax parce que léegi parce que ni ñu defaree wanag bi wanag bi ni ñu ko tabaxee moo tax ba briques yi ni ñu féete ba de telle sorte que ku ci nekk fow da nga wan ginnaaw xibla wala boog nga wan ko kanam ndax ndax briques yi ni ñu ko tegee la. loolu mooy tegtale ne maanaam loolu rek loolu moom moo tax dëgg-dëgg lu ëppal doole dalilu fi ali bi foofu parce que lu tax parce que dafa am doole dalilu xawli lu tax parce que dans bu dee ju barab maanaam wanag bi nii lañ ko defaree xam nga tey wanag bi boo demee ba gis ne wanag bi nii lañ ko defaree te yonent bi sallallahu woo wasallam wanag woowu mooy wanagam maanaam bu boobaa dañuy daal di gis ne loolu day daal di am doole doole yi bu doon wax ne lii dagan na day am doole buñ ñu doon wax ne lii dagan na ndax ku ñëw ci kër gi bëgg dem ci wanag wi foofa ngay dem te bu boobaa dañuy gis exactement nañ ko defaree kon bu boobaa li li li li. lii li nga xam ne moom la Seydina ma li jumhur wax te mooy wax Seydina Abdullah ibn Umar ibn Khattab bi radiyallahu te moom mooy euh, <coughs> bu dee ci biir tabax la du am problème maanaam problème mu euh, yooyu yëpp dootu amante donte ne amaan na lii gën moom mooy nga sàmmanteeg wuute gi voilà sàmmanteeg wuute gi mais ala kulli xaalis liñ ci jublu woon rek mooy ne euh, léeg-léeg dalilul qawli dina muy maam ala kulli xaal de toute façon bu ñu jëlee généralité bi dalilul qawli moo ëpp doole dalilul xeet maanaam mooy bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne xeet wi def leen nangam ba pare moom ñu gis ko mu def mu nekk ci leneen bu boobaa wax jooju mooy ëpp doole lu tax parce que possibilité wu mu mu nekk mbir moo xamante ne moom moo ko jagoo dafa am possibilité boobu dafa am waaye nag su fekkente ne euh, euh, su fekkente ne euh, mbir mi. dafa nekk loo xamante ne euh, ñëpp dañ fay nekk comme par exemple ni ñu tabaxee wanag wi ni ñu tabaxee wanag woowu nga xamante ne ñëpp dañ fa daan ñëw bu boobaa dañuy xam ne kon ndekete lii jagoowu ko loolu moo dindi affaire boobu sinon xaw lii moo ëpp doon dalilul fi'li su fekkente ne dañoo am taarut maanaam bu dee dañoo am benn genre opposition boobaa wax joo xamante ne yéen saa sax moom wax mooy ëpp doole wax bi nga xamante ne maanaam jëf joo xamante ne moom mooy maa waaye c'était pour euh, leeral la qaida ba wallahu ta'ala a'lam. jazakumullahu khayran. alhamdulillah. kon insha Allah ñu continuer hadith bi ci tegu woon. mooy hadithu Seydina Abi Samh radiyallahu anhu kon imaam al-Hafiz rahimahullah mu ne wa an Abi Samhi radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yughsalu min bawlil jaariya wa yurashu min bawlil ghulaam akhrajahu Abu Daawud wan-Nasaa'i wa sahhahahu al-Haakim mu ne kon wa an abi samh mu ngi jële ci sayyidina abi samh radiyallahu anhu annahu qaala mu ne <coughs> qaala rasulullah mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yughsalu min bawlil jaariya dañuy raxas ci tuur ndoxu xale lu jigéen wa yurashu ñuy wis min bawlil ghulaami ci tuur ndoxu xale bu góor liir bu góor mu ne axrajahu soloona xadis boobu Abu Dawud imam Abu Dawud as-Sijistani rahmatullah alayhi wa an-Nasa'i yot imam an-Nasa'i rahmatullah alayhi wa sahhahu al-Hakim imam al-Hakim wéral na xadis boobu ah gisoon nañ ci juróom ñetti masala juróom ñetti masala li ñu njëkkoon mooy an-nisaa'u shaqaa'iqu rijaali fil ahkaami wa mooy ne jigéen ñi ay sœur lañu ci góor ñi ci wàllu li jëm ci wàllu àtte mooy ci àtte ay ñoo ci bokk ndey ak baay mooy benn lañ ci mooy àtte boo gis ñu naan lii góor ñii lay doxale ci sharia même buñ tuddul jigéen xamal ni ci moom it noonu lay doxale ba mu des bu dee ne daa am luy ñëw nag ne non cette fois-ci li góor ñi kese koy def wala jigéen ñi kese koy def beneen bi ci tegu mooy at-ta'abbudi muqaddamun ala talabil hikma wa sabab mooy li nga xam ne mooy at yi mooy li nga xam ne euh, jaamu dañ koy def ngir yàlla ju ko digal ñu def ko sans pour autant même bu ñu xamul lan mooy cause bi tax wala raison bi tax ak lan mooy sagesse bi nekk ci ginnaaw loolu moo ëpp mooy féete kaw moom la ñuy jiital ci lépp ci trouver di chercher naan est lii ban sagesse moo ci ne mooy bu sariya digle yow li nga war a njëkk jàpp mooy yàllaa ko digle yonent bi alayhi salaam moo ko jottali man damay def loolu mooy jiitu ba loolu leer après nag booy xool nga door a ana sagesse bu ci ne léegi beneen bi ci tegu mooy li nga xam ne moo jëm ci as sabab sabab ak illa ak sabab ak illa xam nga sabab moom la wala fi naan sabab dañ koy woowe noonu illa mooy cause après yooyu insha allah dinañ ci gën a ñëw beneen bi moom lañ jeexale moom lañ gisoon sànq muy règle bi ñu gisoon al mashaqqatu tajlibu taysir loolu duñ ci jaaraat cinquième bi mooy al hukmu lil ghalibi wan nadiru la hukma la mooy attali euh, li ñuy bàyyi xel ci charia di ko mu yam àtte mooy li majorité bi li ëpp liy xew kantaa yi nga xam ne dafa raar loolu mooy du du loo xam ne dañ koy utal àtte boppam beneen bi mooy li jëmoon ci mantuq yi muy mantuq ghayru sarih yi ñu gisoon façon dilaalaat yi loolu insha allah dinañ ci ñëw façon euh, mantuq ghayru sarih euh, nga xam ne wax bi li waa ji ndax mantu mooy loo xam ne li ñu wax expression bu ñu wax mu leer gisoon nañ ne contraire am moo doon mafhum mooy nit wax dara man mu dégg ci li may dégg ci ginnaaw loolu mooy mafhum mantuux nag mooy li ma wax mu leer so que mantuux mooy bu ma nee e jógal mooy e jógal bi moom leer na est bu ma nee e kii jógal mooy ne kon yow nga ne kon mooy ki ci des du jóg loolu yow yaa ko ci dégg mais man waxuma loolu li li ma wax mu leer loolu mooy mantuuq soo ko mantuuq boobu ci woppam dafa am ñaari paar yoo xam ne dafa leer sarix mooy boo xam ne comme bu ma nee ee dugal dafa leer ak xayru sarix boo xam ne defe naa defe naa leer trop loolu insha allah dinañ ñëw ci yeneen exemple léegi beneen bi mooy li dem ci al-lafzul mushtarak mooy li nga xam ne ay ay expression la yoo xam ne euh, ñoom dañuy am ay synonymes lañ leen di woowe wala homonymes euh, nga xam ne dañuy niroo mais seeni sens du bokk des fois seeni sens du bokk bi ci tegu mooy te mooy bu mujj bi mooy alxabaru wal insha alxabar ak al insha loolu tamit dinañ ci ñëw insha allah kon bi ci njëkkoon mooy annas an-nisaa'u shaqaa'iqu rijaali fil ahkaami wa ghayrihaa mooy ne kon góor ak jigéen jigéen ñi ak góor ñoo yem ci àtte yi ñoo yem ci àtte yi ah mooy lépp loo xam ne sharia da koo digle ñu gis même bu dee góor ñu la wax jigéen ñi ci lañ comme bu ne julli leen yonent na lay saab bi muy wane ni muy jullee loolu manuñ ne noonu lool peut-être góor ñi la woon kon jigéen ñi dañoo am benn façon boo xam ne ñoom bu ñuy rukkoo noonu lañu war a rukkoo bu ñuy sujjóot noonu lañu war a sujjóote mooy ne loolu du am mooy ne ni ko góor ñiy defe la ko jigéen ñiy defe waaye nag buñ gisee benn dalil bu ne nag ah bii moom duñ ko defe noonu bii nag façon jëf bii moom mooy dañ fee wuute ci àtte comme fii nii nga xam ne mooy dane yughsalu min bawlil jaariya dañuy raxas ci tuuru ndoxu xale wu jigéen wayu ras suñuy wis ci tuur ndoxu xale wu góor bu boobaa la ñuy xam ne ah kon nekk fii nag kon ar rijaalu an nisaa'u shaqaa'iqu rijaali fil hukmi du dox ndax bu doon day dox fii mooy kon benn bu dee ne dañ koy raxas dañ koy raxasandoo lépp bu dee ne dañ koy wis dañ koy wisandoo ñaar yépp góor a jigéen a ci yem mais le fait que mu def différence bi kon mooy wane ne kon suñu règle bi du tout le temps lay dox du tout temps lay dox léegi nag mooy lépp loo xam ne melul nii melul nii mooy ku la ci laaj dara Euh, da nga naan ndax jigéen ñi nii lañ koy defe nag nen na ah kay nii lañu koy defe ndax amul dalil buy wane ne waruñu koo defe nii te loolu hadis la arbigal an-nisaa shaqaa'iqu ci fil ahkaam wa ghayrihaa ah, kon loolu ndax dafa am jigéen yoo xam ne kon ñoom ñoom ñoom kese acte yoo xam ne ñoom kese pour ñoom kese la pour ñoom kese la yoo xam ne mooy góor moom xamu ko euh, ay wusin jur doom loolu góor xamu ko mooy acte yi jëm ci yooyu ay règle lool góor xamu ko mooy lu mu ci xam rek da koo liir ci téere yi wala mu laaj leen ko ñu jàngal ko mais sinon mooy moom du loo xam ne lu muy dund la moom par exemple acte yooyu mooy góor gi de façon ay durée de viduité amatul amul ci góor ñu naan waa ji àgg na foo xam ne comme fu muy jàpp idda ak moo tax jàpp idda amul ci góor foofu nag mooy règle bii du dox par exemple nit manuñ ne euh, waa ji euh, comme ndaw si dañ koo fa ku ñu fase nga ne bon mooy idda bi muy xaar yow ma koo xam ne ku ëmb la par exemple ñu fase ko mooy il faut iddaam fan la yem mooy bu dee ne dafa jur doom yow manoo ne kon yow kuur ci yow il faut nga am benn idda boo xam ne instant boo xam ne pour nga takkaat keneen foog nga xaar non moo amul loolu ndax lan suñu waroon moo tàqale ñaari àtte yooyu ci seen diggante mu am yeneen mooy par exemple loolu loolu jigéen rek la concerne sinon bu loolu amul yoo xam ne dañuy xam ne lii loolu la wala comme mu ñëw daal ne lii wut lii ñoom duñ ko bokk àtte yi bokkuñu ko yeneen yëpp ñoo ko bokk moo tax fii par exemple ni ñuy woore woor moom li góor di woore la jigéen di woor waaw moom kay bu fajar gi xaree kenn du fi lekkati kenn du fi naanati bu dee ne yow bu dee ne moom moom moom ab yi nga xam ne mawaani la ñuy tere moom mu wóor yëpp del na ci ndaw si mooy ni ko góor siy defe noonu la koy defe bu julli jotee it ni ñuy jullee la jullee kanta euh, na góor yi nekk ci diine ji di ci sonn ñun jigéen ñi ñuy fo wala jigéen ñi moom jarul ñu leen ñuy jàng seen àlluwa jarul muy sori loolu da lay gis ne loolu du waxu kon wax jooju teguwul fenn ndax ñoom en général sax ñoom daanaka sax ñu xamoon moo ëppoon doole mooy dina noot léeg-léeg ndax ñoom ñoo yar gone yi bu dee kiy yare moom xamul kay ñi muy yar nan la ñuy xame moo tax euh, xam-xam bi amul na ko góor ñu uti yéen jigéen ñi toog leen di togg rek euh, servir déedéet servir beeg togg bi xool leen heure boo xam ne njàng amu ñu daal di togg wër boobu comme ni ko soxna am yi doon doon kaase wax na dëgg mais bu affaire yi amee ñoom dañuy bëgg a fekke waxtaan yi waaye ñoom dañ ñu nekk ca waaj ak di togg ak ca kër yaak yooyu alors que waxtaan bi jàll loolu moom neexu ko wax na dëgg moom au xam na li ko war ndax lan an nisaa'u shaqaa'iqu rijaali fil hukm ñoo yem ci àtte kon kay li góor ñu war a xam laa war a xam ah, kon suñu xadiis bii nag mooy dafa génn ci loolu ndax ci la moo euh, ci la ñu xamee ne kon ndeke ni ñuy doxale ci ak xale euh, tuur ndoxu xale bu jigéen ak bu góor yemul beneen bi nga xam ne moo ci tegu mooy at-ta'abbud yi muqaddamun ala talab al-hikma sabab muy ndax lan li anna ash-shar'a ta'abbudi la ta'aqqul mooy ne sariya mooy li nga xam ne bu bu bu l'islam diglee def leen dangeen di def sans pour autant nga xam lan moo tax nuy def kanta man moom lu ma man moom de toute façon lu man moom luñ ma expliqué wul xaw ma lu tax du ma ko def parce que je suis comme ça je suis cartésien loolu moom du waxu julli ay lu ma manula loo ma manula expliquer wala boobu boo ma ko expliquer lu ma manula comprendre lu ne du ma ko def loolu julli du doxale noonu du doxale noonu ndax yow yow ndax bu boobu yow da ngaa jàpp sam xel dafa mat parce que yow am na yoo xam da ngay jàpp ni lii nii lii nii raisonnable na nga laaj ko sa voisin bi mu ne la non c'est pas raisonnable na ndax bu doon lu raisonnable kese la diine day tegu kon daanaka doomu aadama bu nekk da yorub sariya boppam ndax li rafet ci kenn ci mën naa bañ a rafet ci ci doomam sax wala ki nga xam ne moom baayam la du ñu bokk yi goût du ñu bokk couleur léegi yow nga ne man mbir mi fekk raisonnable duma ko jëf moo tax ah, sariya nag mooy li ëpp li nga xam ne moom moo ndax waxoon nañ ko tamit loolu loolu waxoon nañ ko ne principe bi lenn la mooy ndax est-ce que mbir mi wér na ne lii yàlla ko digle yonent naa leen saabsaab ma ko digle loolu loolu daal mooy laaj bi bu xasee wér nag mooy dangay ngay jëf léegi nag boo jëf après mooy nit ki foofu ndax jullit bi lool esprit boobu la war a am que ne moom bu bu bu sariya digle warul tool tout le temps mu naan. bon loolu est-ce que xellu na loolu du warul a nekk première question bi dafa waroon a jëf ba pare ndax xam ne buur yàlla li mu wax yéen ñiw euh, euh, yaa ayyuha alladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum yéen ñi gëm yéen ñi gëm wuyu leen buur yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam buñ leen woowee ndax ñoom duñ leen woo lu du leen di dundal loolu du ne à condition ñu leen di woo ci lu leen di dundal non ndax buur yàlla mooy loolu loolu fekkwul loolu moom ci lu leen di jariñ di leen dund seen dundub ruux ak yaram kese la leen di woowe lu leen di jariñ kon mooy fu mu leen woowe da ngeen ko war a def ndax comprendre naa comprendre ma loolu c'est après c'est pas obligé comprendre ngir mën a def loolu moo tax lan at-ta'abbudi muqaddamun ala at-ta'aqqul li am na diina bokk ta'abbudi la ta'aqqul léegi nag bu loolu leeree ci nit ki bu boobaa léegi man nay xool ay xikma yoo xam ne amaana ay sagesse yu nekk ci àtte sàngam ndax tamit sariya bi suñu borom da koo teg ci loo xam ci sagesse mooy yooyu après nit ki man na koo man nay léegi di gëstu yooyu mais li nga xam ne moom la la jullit bi war a moytandiku mooy mu jàpp mbir mi def ko règle général que ni moom danaan man daal fii mu ne lan moo tax ñuy tere yàqu mbaam su Euh, yàpp mbaam lan moo tax ngeen naan mbàpp mbaam suuf dafa xaraama lekk alors que euh, euh, zèbre waa ji nekk équivalent bi nekk ci àll bi moom kii na moo loolu daal cim xel daal moo <coughs> samam xel daal nanguwul différence boobu kon nag loolu kon bon seetaat leen seen xadiis bi mooy mbir mu du deme noonu loolu mbir yi du deme noonu mooy ne yooyu yooyu ndax affaire bu duree tout le temps il faut ma ngeen wax ma lu ma mën a comprendre sinon du ma ko jëf léegi bi ci tegu woon mooy ak sabab euh, sabab sabab dañ koy wax cause mais moom illa illa tamit dañuy wax cause sauf que sabab ak illa dañoo am différence bu ndaw ndax sabab mooy affaire boo xam ne dañ ko fee teg ne bu xewee àtte bi am comme ñu ne bu jant bi soowee bu jant bi soowee timis jot na léegi sabab loolu sabab lañ koy woowe mooy ban mooy affaire la boo xam ne pour nga pour nga xalaat ba trouver lien mooy day am lien ak fi ñu jóge sànq mooy ngay cim xel rek ngay xalaat ana ban lien la julli timis ak jant du so am daanaka cim xel rek doo ko ma du noonu mooy ana ban lien la la la la julli ak jant bu so am mooy ne sam xel da xalaat xalaat même bu dee ne doo capter lu tax waaye mënoo ne tamit non loolu kon kenn waru koo def loolu mooy sabab sabab mooy affaire bi dinaa xam ne mooy cause bi bu lii xewee acte bi am bu Ramadan duggee weer wuñ naan Ramadan daal gis nga bu bu bu duggee commencé woor jot gaa yëpp même njuufee ni sax dañuy woor mooy farata ci ñoom. loolu mooy loolu loolu mooy yow booy xalaat naan mais man ana ban lien la la la la pourquoi beneen weer mooy boo koy xalaat doo am doo doo fàtte noonu lan mooy lien bi am entre corps bi acte bi ak loolu noonu ñu fa teg loolu la ñuy woowee sabab alors que bu dee illa illa cause bi moom da ngay mën a xam day am benn raison boo xam ne da ko ciy comprendre comme bu bu bu alxuraan ne euh, euh, fa fa idaa darabtum wa idaa darabtum fil ardi fa laysa alaykum junaahun an taqsuru min as-salaa mu ne bu ngeen ngeen euh, di tukki mu ne amul problème mooy permettre nañ leen ngeen mën a wàññi julli xam nga loolu nit ki euh, boo posé question wu mais ban lien moo am entre wàññi julli ak voyage mën nga comprendre ne bon voyage c'est vrai comme que waa ji day voyage dina am mazinatul mashaqqa kii mashaqqa da mm-hmm. mooy njortu bu ñuy njortu ne waa ji dina sonn ci ci déplacement bi quand même mm-hmm. ndax war a jóge fii dem ay Stockholm yooyu war nga mel ni nekk sa biir kër di jël métro bi dem Gerland fii nga ne donc mooy da xaw am loolu ne peut-être raison bi de lii la mooy fekk yaa ngi am lu mel noonu mooy loolu lañ naan lii mooy mooy añ la bi atte boobu dañ ko fee def mais loolu moo tax euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi naan ma ma ne madinatul mashaqqa la euh, ne loolu lu ñu yaakaare kii la euh, ak coono mais tekkiwul ne tekkiwul ne coono gi c'est c'est c'est réel tekku moo loolu moo tax nit koo xamante ni nii moom ndax moo tax wàññi bi même bu dee ne mën nga comprendre loolu tekkiwul ne automatiquement loolu la mooy bu fi coono bi dañee na comme waa joo xam ne avion lay jël première classe moom buntu këram lay toog oto bi ñëw jël si ko euh, oto bi mu dugg sax am na minibar boo xam ne léeg-léeg mu laaj euh, euh, chauffeur bi mu ko xellil ko dara mu nooy lool mu dem daanaka du rang sax fa muy jaar aéroport fi muy duggee dem ci avion bi première classe ñu tegal ko lépp lii léeg-léeg sax mu am benn genre piscine bu ndaw si biir nga ne comme que waa ji noonu la demee kon kii moom du wàññi même bu dee Japon la jëm xam nga ko moom benn coono dalu ko ci yëf yi daanaka nekk nga fii nit nekk na ci biir réew dëkk bi gin koo gin koo sonn waay <laughs> te te ñooñu du man rek ñu bari nañ mais kenn du ne comme que waa ji coono googu nag moom amu ko kon foog du wàññi déedéet koog duñ wax loolu ndax même bu dee aaya bi loolu in xiftum an yaftinakum alladhina kafaru moo tax Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu laajoon Yonent mi alayhi salaatu salaam ne ne léegi ñun ñu ngi téye ñu ngi euh, am paix amatuñ ndax da ne man ngeen am ngeen possibilité du problème ci ngeen wàññi julli bu dee ne da ngeen a ragal ñi yéefar yi daal di leen di leen menacer. ak di leen fitnaal mooy di leen waajal ndax gaay buñ masoon a dem si seen kii yi euh, seen tukki yi mais yéefar yi dañ doon kat buñ xamee nañ jullit ñu fay jaar dañ leen doon kat surtout bu ñuy julli ñu ne am nañ possibilité nag daal di leen faagaagal alxuraan na nag ne bu dee na ngeen di tukki ngeen ragal loolu man ngeen a wàññi Seydina Umar ibn al-Khattab bi ñu ubbee radiyallahu mi ñu ubbee euh, daanaka ay Makka dëkk yu bari mu ñëw ne yonent sallallahu alayhi wasallam mais ñun léegi nekkatuñ ci période d'insécurité boobu est-ce que mën nañoo continuer di wàññi mu ne waaw ab sarax la bu leen yàlla jox nangu leen xaba bi leen jox kon loolu fa lañuy xame ne même bu dee ne sabab bi fii mooy illa bi boo cause bi mooy moo tax ñu ne madinatul masaqqa loo xam ne dañuy jàpp njort que ne coono man na faa jóge mooy loolu dañ koy comprendre lien bi am entre ñu wàññil nit ki julli ak ak voyage lu mel noonu lañ naan lii nag lii bu boobaa lii dañ koy woowe illa alors que bu dee sabab pour nga mën a jël ne lii moo tax explication wu entre lien bi am entre at acte bi ak sabab bi ñu teg loolu mooy jafee mooy jafee trouver te am xel pour nga xalaat ba trouver ko loolu doo ko trouver noonu heure bi ñuy julligee lan moo tax fekk jotul rek duñ julligee pourquoi te lëndëm na quand mooy ne am xel kese toog di xalaat di jéem a xalaat ak a cogiter tout kese loolu du la may nga xam lan moo tax loolu du la may lu tax nga xam lan moo tax alors que buñ la nee boo wooree booy booy tukki mën ngaa bañ a woor mu distance boo xam ne booy wàññee man nga bañ a woor loolu da ngay gis lien bi am entre coono gi ci waa ji mën a am ñu teggil ko ngir teggil ko loolu mu wàññil ko ne ko mën nga bañ woor <coughs> loolu mooy illa léegi. Euh, li nga xam ne moo ci tegu woon moo doon euh, al-mashaqqatu tajlibu at-taysir waxoon nañ ko léegi léegi al-hukmu lil ghalib wan nadiru la hukma la mooy ne sariya bi du ne du ne portion wu lépp lu xew lu ne wala lu ne rek da koy utal àtte mooy àtte yi ci lu général la koy joxe ci lu général la koy joxe léegi nag dafa am yoo xam ne ay exception la exception yooyu mënoo ñëw ne man am naa exception kon nag gars yi utal leen ma àtte mooy yooyu yu bari sariya du ko utal du ko du am àtte soit mu nekk àtte boo xam ne bu particulière la ci moom boo xam ne bu ñuy recherche ji la bu ñuy recherche ji feneen wala mu nekk àtte boo xamante ni nii comme que noonu la demee mhm. mooy ne kon buñ ci bàyyi xel. mooy cas boobu du tax ñu ñu ñu ñu ñu defaraat loi bi ne léegi nañ leen tëggaat loi bi parce que xam nga boo gisee gars yi léegi <laughs> mooy booy eh, pour lu gine suñu exemple li ñuy dund léegi mooy lu xew lu nekk rek am na gouvernement yoo xam ne ñoom ñoom à chaud la ñuy réagir il suffit dara xew ñu dóorub loi leneen xew da ñu dóorul loi te boo seetloo am na loi boo xam ne kat yàggoon na ci constitution boo xam ne ah ëmboon na loolu mm-hmm. mais comme que gars yi ñoom pour wan gaa yi na ñu ngi def ndax loolu tamit lu am solo la bés bu population bi jàppee na yow ab passif nga yëf yi day xew rek nga toog mooy pour ngay réagir à chaud nag ngay ngay defi loi mooy loolu sariya nag bu doxale noonu du ne cas bu tëb rek ñu ne ñu ne waa ji mm-hmm. Euh. mooy moo moo mooy ne loi yi ci façon générale lay daw mais pas yoo xamante ni ay ay cas exceptionnel la ay cas exceptionnel la léegi nag bi ci tegu woon mooy li jëm ci mantuux bi mantuux bi mooy loo xam ne dañu koy wax mu leer. Euh, moom lañ doon wax sànq dafa am lu ñu naan mantuux am mafhum mantuux mooy comme li ma waxoon sëñ bi jógal sëñ bi it jógal loolu leer na mooy dama ne Sayyidina Haarun mu jóg loolu laa wax. kanta bu ma ko waxee mooy ki ci wetam moom daa war a toog mooy waxuma ko mu jóg loolu yow yaa ko ci déggee loolu yaa ko ci déggee mais man waxuma loolu bu ma nee ku jóg dinaa ko teral. loolu moom moom la ñu dégg ci wax ji mu leer kanta ku bëggul ma teral ko moom du jóg yow loolu yaa ko ci dégg mais man waxuma loolu man waxuma fi ba léegi nii déggoo kenn ma wax ko mais loolu yaa ko dégg ci wax ji loolu lañ naan mafhum man mantuux nag dafa am man mantuuxum sarih mooy comme bi mu wax sànk mu leer loo xam ne dafa leer nañ bu ma ko waxee day leer amul euh, amul mooy mooy li nga xam ne xel yi moom lay njëkk a dem te tamit mooy formulation phrase bi moom may wan ne lii laa ci jóg mu am boo xam ne nag desu dese naa leer xam nga ci exemple yi ñu joxe woon bu ne wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba buur yàlla de moom moo daganal am njaay xaraamal li nga xam ne mooy riba loolu wax ji lan la wax mooy buur yàlla xaraamal na njaay njaay kon dafa xaraam riba non dafa dagan eh, riba dafa xaraam loolu la wax mu leer léegi man mantu xayru sarih bi li ma ciy li muy génne te ci biir wax ji lay nekk day lëpp day day mooy day day taqaloog wax ji te manuma ko manu manuma ko ci détaché même bu dee ne du loolu la xel yi njëkk a dem mooy ne automatiquement damay xam ne kon am njaay ak riba ak usure bokkuñu am na am na différence am na différence mais est-ce suñu borom dane am na différence waxul ne am na différence dane damaa daganalum njaay xaraamal li nga xam ne mooy riba mais wax jooju noonu ci boppam moo làmb que mais am na différence entre deux yooyu même bu dee ne man nga di mais où est différence waa ji day jaay kay day jaay di am lu mu ci teg ngir loo xam ne moom bénéfice am lay doon waa ji ribaay it noonu lay def ah waa ji nga xam ne dama lay lebal ci euh, cent ne la boo may delloo delloo ma cent virgule un wala cent plus nangam mais xam nga nit man na euh, man nga ne moo mais kii daa am lu ci ciy teg rek kii am lu mu ciy teg mais wute na mais wute na. moo tax bi ñu naan naan naan am nja euh, euh, innamal bay'u mislu mislu riba te ni am njaay daal njaay ak riba ñoo yem suñu borom xamal leen ne loolu yemuñu mooy ne man wax ji dafa leer xaraamal naa li nga xam ne mooy daganal naa am njaay xaraamal riba léegi nag man ci wax joot ci laay xam ne kon ñaar yoo yemuñu léegi nag mantuq euh, ghayru sarih dafa am mooy ci dilaalaat yi mooy teg yi nga xam ne mooy day làmboog moom di ko tegtale dañ ci gisoon ñetti façon muy euh, dilaala boo xam ne dilaala mooy loo xam ne day tegtal boo xamante ne euh, bil iqtidaa la bil iqtidaa am boo xam ne imaa la dilaalatul iqtidaa ak dilaalatul imaa wala tanbiih ak dilaala boo xam ne boobu ishaara dilaalatul iqtida mooy boobu mooy eh, que ne wax ji may mooy expression bi xam nga man mooy wax nañ la sànq mooy li mooy expression bi ma wax mu leer mooy ne wax jooju dilaalatul iqtida mooy ne damay wax ji wax ji dafa nekk loo xamante ne pour wax ji nekk loo xam ne eh, mooy il faut ndax bu ma nee pour faisabilité mbir bu ma nee defal par exemple pour ma xam ne loolu mooy wax jooju man naa nekk ak faisabilité bi man naa nekk mooy ak wéru wéru wax bi ak nekku dëggam dilaalatul ixtisaab mooy ne da affaire bi day làmbook wax ji ci sama wax ji lay jóge mooy ci man tuuxum sa ghayru sarih lañ ne nag waxuñu mooy bi ñu exemple bi ma joxee sànq ci euh, entre njënd ak njaay njënd ak riba am njaayu ko riba léegi dilaalatul ixtisaab bi mooy mbir la moo xam ne tegtal la boo xam ne maanaa bi wax ji day day indi maanaa boo xam ne wax ji day takkook moom mais ba pare ci mooy maanaa boobu ma di génn ci wax bi day wane ne mooy bu dee day wane dëggug wax ji mooy day wane ne mooy loo xam ne faisabilité wax ji daa mën a nekk akuk wéram ci loo xam ne sariya da koy nangu wala am xel wala aada loolu par exemple bi nga xam ne comme ci aada euh, euh, ci aada euh, li li mbokk Seydina Yuusuf yi alayhi salaatu salaam wax mu ne leen biñ biñ ñëwee Égypte bañ jàpp bañ bañ jàpp seen seen frère bi alayhi salaatu wa salaam mu ne leen fekk ñu négocier ba sonn ak Seydina Yuusuf alayhi salaam mais xamuñ na woon ne moom la seen frère bi ndeke moo mujj nekk buur fii te xamuñu moom mu fexe ba récupérer frère am mooy seen mais ki ci ginoon euh, nekk ki ci ginoon suufe ayat léegi ñoom ñu daal di làqu fee di di di petoo ngir waxtaan xool nan la ñuy def seen mag gi ne leen irji'u ila abikum faqulu lahu inna ibnaka saraq wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaybi shahidin léegi was'al al qaryata allati kunna fiha wal 'ayra allati aqbalna fiha wa inna la sadiqun ci saase alxuraan ne biñ ci saase seen seen bàyyi ne leen euh, bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamil bam jeex mooy ne dane sëy naa euh, euh, euh, ñoom dañoo bi ñuy waxtaan seen mag gi da leen ne man moom xam ngeen ne manumaa ñibbee noonu ndax da dañu wax wax mu ne leen moom du ko bàyyi mais comme que léegi il ñu ñibbi mu ne yéen daal bu ngeen demee dellu leen ci seen bàyyi ngeen ne ko indam naka sa doom ji de saraka dafa sàcc li tax manula ànd ak yéen dafa dafa sàcc ñu jàpp te ñun nag du ñu seede lu dul li ñu xam li ñu gis daal mooy ne dañoo ànd dem foofu di ñibbi ñu dab ñu ne daa am loo xam ne moom dañ ko dañ gisatuñu ko ci seen marchandise seen bagage ñu ñëw fekk ko moom ci saagam kon nag dem leen ngeen na ko seen doom bi dafa sàcc sa doom bi dafa sàcc ñun seede mënuñoo seede lu dul li ñu gis te ñun kumpa mooy li nga xam ne kumpa ñun du loolu ñun ñun xamuñu kumpa ñun li ñu xam daal lañu ba pare mu ne leen ngeen tegal ko ci ne ko laajal dëkk ba ak njëg ma ñu newoon que ne ñun wax nañ dëgg ci saase mooy xam nga loolu après ci loolu la leen ne dem leen ngeen wax seen baay lii alxuraan ne seen baay ne leen ci saase seen baay ne leen bal sawwalat lakum anfusukum amran seen seen seen seen bakkan de moo leen moo leen rafetalal benn mbir mu ngeen teg mooy ne loolu am xel moo naan la est-ce koo wax fële rek ca saase ca minute ba ca tegu seconde ba ca tegu rek seen bàyyi tontu mooy loolu cim xel am ngir ngir wax jooju noonu mën a nekk mën a nekk loolu aada moo naan la non non mooy ne gaa yi dem nañu traversé fii ba fële voilà wax ak seen bàyyi mu door a tontu lii loolu mooy pour wax jooju mën a jub mën a jub ci aada mooy il faut loolu am kon bi mu ne Seydina Muusaa alayhi salaam dóoral sa yat ci géej gi rek nee na da ko ko digal rek aywa géej gi yoon wi daal di daal di xàllee loolu mooy ne aadam woon la non dóor na ko quand même du ne yàlla dina ko dóoral rek mu dóor léegi rek boo géej gi ne nii mooy lool ci ci côté aada moo laan la même bu dee wax yi lii la dafa am loo xam ne mu euh, mudmara la dafa dafa dafa dafa làqat ci ginnaaw loo xam ne foog nga dégg ko ci ngir wax ji mën a wér léegi mu am loo xam ne dilaalatul iqtidaa boo xam loolu mooy ci wàllu aada mu am boo xam ne ci wàllu fii la euh, ci wàllum xel la am xelalaan la non non non affaire bi euh, am na am na lu manqué ci wax ji pour max ngir wax ji mën a wér ngir wax ji mën a wér am xel moo naan la noo am am na lu ci manqué am na lu ci manqué loo xam ne il faut mu am ci wax ji d'abord loolu exemple ah bu bu kii nee ah loo xam ne am xel du ko danaan la non lii dafa am bu ne comme liñ joxe sànk buñ ne fas alil qaryata laajal laajal dëkk ba mooy am xelal la naan ab dëkk moom kenn du ko laaj mur yi ñooy taxaw ñu koy laaj fas'alil qaryata loolu am na lu nag ci ginnaaw mooy demandeel ñan waa dëkk ba ahlul qarya mu ngi mel ni buñ nee tey Pyongyang défi la laa la la kii internationale la communauté internationale eh, parce que dafa lancer des missiles intercontinentales est-ce ci boppam mooy défier nit ñi capitalu Corée du Nord ci boppam capitale bi mooy défier nit loolu am xelalaan la non non non loolu mooy mooy Kim Jong Il xaw ma monde léegi yow boo nee euh, euh, Washington est en Euh, est-ce Washington ci boppam pas président Washington mais dëkk bi réew mi mooy capital bi Washington ci boppam mur Maison Blanche ci boppam ni mu weexe noonu moom moo mer euh, mooy am xelalaan la non mooy mooy Trump quoi loolu am xelal la koy wax mooy ne loolu pour wax ji jub ndax mooy loolu mooy boo ko naree jàppe noonu du wax mooy il faut mu nekk loo xam ne am xel da koy da day nangu ne lii ci xel nii lay doxe léegi mu am beneen façon mooy loo xam ne ci wàllu sharia ci wàllu sharia mooy euh, comme man bu ma nee euh, bon bu ma euh, ma romb la nga yor sa oto bi ma ne la saraxeel ma sa oto bi sa oto boobu noonu laa bëgg nga saraxeel ma mooy ne loolu xam nga ci sharia wax jooju wérul <laughs> mooy ci wàllu sharia loolu wérul ndax manumaa ñëw alalu jàmbur ndax dafa bokk ci loo xam ne man lu ma mën a saraxe la ma moom ko man walla ñu délégué ma ne ma saraxeel ma manumaa fekk nag alalu jàmbur naan ko yow saraxeel ma sa alal ji mooy lañ fay dégge mooy ne kon man dama koy jënd ci moom ba mu leen maa ko jënd ba pare moom mu saraxeel ma ko ci sama tur noonu la wax ji mën a juge siinoo laa tabi' ma laysa indak bul jaay loo moomut mooy pour mooy yu mel noonu mooy wax yooyu pour mu am loo xam ne wax ji ci boppam leerul mais dafa nëbbut dafa nëbbut mu am boo xam ne ngir wax ji leer kese la li laa la du def saa boo ngir wax ji mën a wér kese la comme euh, bu bu bu bu bu bu bu alxo bu yeneen ci ma lay saab ne euh, kii mooy amul julli ci koo xamante ne nii du jàng faate wala ah tere gi nga xam ne mooy waajoo xam ne la salaata li man lam yaqra bi fatihatil kitab mais de toute façon loolu mooy est-ce que possibilité nit di julli saa jàng ko amul nit mënu la taxaw di julli sans loolu dañ naan la si si mais mooy pour loolu wér pour wax jooju wér mooy ne mooy la que ne mooy affaire bi du mat Euh, kon euh, mooy ci wàllu euh, fu ñu ne woon wér gi voilà mooy dina am côté boobu mooy ne loolu pour mu wér affaire affaire boobu comme buñ ne yonent sallallahu alayhi wasallam ne yëkkatil nañ sama xeet mm-hmm. ak ak njuumte ak fàtte ak loo xam dañ leen ci forcer léegi loolu mooy buñ jàppee wax ji doon mantuux bi ci kaw noonu kese mooy mais est kon day tekki ne kon xeetu yonent mi alayhi salaatu kenn du ci juum wala kenn du ci fàtte walla du ñu forcer kenn ci ñoom loolu dañ leen yëkkati mooy bu dee loolu la dañuy xam ne mooy wax ji du loolu la du loolu ndax dañuy gis ñaata nit la ñuy gis ñuy fàtte ñaata nit la ñuy gis ci xeet yonent mi sallallahu alayhi wasallam ñuy juum ñaata gis la ñuy gis ay nit ñuy force ci loo xam ne dañ koy def te du leen neex kon mooy nag pour wax ji mën a jub mooy kon conséquence su bàkkaar boo xam ne dafa waroon a mënoon naa gàllu ci le fait ñu fàtte koo la ñu fàtte la waroon ci ñoom ñu fàtte koo def bàkkaar boobu lañ leen di teggil loolu mooy tax wax jooju mën a jub loolu moo tax waajoo xam ne par exemple koo xam ne dafa julli dafa jot mu toog fii nelawul mais mu fàtte ko complètement ba waxtu weesu xam nga loolu day am wala nit kuy nelaw ba waxtu weesu loolu dañuy gis ne lii dafa am kon nag loolu manula tekki ne kon comme que loolu am na kon teggil nañ ko julli ji léegi jeex non non mooy ne euh, comme que da koo waroon mu waroon koo def defu ko ci waxtu wa nga xam ne amaana bàkkaar mënoon na ko cee dal mooy bàkkaar boobu lañu ko teggil loolu mooy tax mbir mi wér léegi loolu moo jëm ci di dilaalatu iqtida voilà kon léegi mu des léegi di dilaalatul iman bi nga xam ne mooy at-tanbih tegtal bi nga xam ne boobu mooy waa ji aji wax ji da ciy jublu wax ji ci boppam mooy mooy da jublu sens boobu maanaa bi da ko ci moom biñ jóge sànq mooy ne sens boobu da ko ci da ko ci jublu waaye du loo xam ne boo ko xoolee première bi nga koy xam ngay xam ne lii la léegi beneen mooy al imaam bi tanbim bi mooy ne moom sauf ko ah waa ji da ko ciy jublu ci wax hmm. mu muy nekk wax joo xam ne sens bi day taqaloog wax ji ci boppam aji wax ji jublu ko ci waaye eh, nit ki Euh, wax jooju noonu man nag mooy li nga xamante ne pour nag wax ji jub fii nii nekkul ne il faut pour mu jub mu jaar ci euh, mu nekk loo xam ne day wér ci wàllu aada day wér ci wàllu aada walla am xel wala sariya moom bokkul ak moom loolu la wuteeg bi ci kaw ah par exemple par exemple yenn yi nga xam ne sariya da koy tere. par exemple bu yonent bi alayhi salaatu salaam ne euh, euh, aji aji waa ji nga xam ne mooy àtte daa tere mu àtte fekk mu mer juge mu ne laa yaqdi al-qaadi wa huwa ghadbaan juge bi bu mu àtte mooy ne waa ji euh, euh, bu mu àtte fekk moom bi muy àtte dafa dafa mer mooy ne gis nga cause bi ñuy jële mooy ne boo xam ne euh, dilaa mooy tegtal bi sens bi nga xam ne mooy sens dilaalatul iman mooy li nga xam ne da koy da koy tam bi dalay dalay dalay yee di attirer sa attention loolu nag boo ko xamee loolu noonu day mën a nekk cause boo xam ne da nga naan lii amaana moo tax xe day am lien bu bu bu réel ak àtte bi li tax mu ñëw xam nga fii bu ne àttekat bi bu mu àtte fekk dafa mer yow man nga ne mais kon cause u raison wu li tax mu tere loolu mooy lan mooy mer gi pourtant waxul lool de neewul ne man cause bi tax no mais dane bu ñu àttekat bi bu mu àtte fekk ci kaw dafa mer léegi man bu ma xamee ne léegi man leen euh, dilaalatul imaa bi bu ma ko xamee mooy loo xam ne mooy dafa takkaloog sens bi dafa takkaloog wax mm-hmm. te tamit bu ma ko xamee il bi ma détecté ko mm-hmm. damay man ne ah kon lii mooy cause bi tax àtte bi wàcc mm-hmm. mooy ne en ah, kon képp koo xam ne ab juge la kon dañoo tere muy àtte fekk dafa mer kon mer gi moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam tere loolu loolu mooy exemple boobu léegi nag mu des bu mujj bi mooy dilaalatul ishaara dilaala boobu moom mooy waa ji mooy wax ji ci boppam waa ji jubluwu ko ci contrairement ak deux yiñ jóge mooy aji wax jub jubluwu ci benn sens ci sens boobu jubluwu ko ci sauf que nag sens boobu day taqaloog wax ji mu wax de telle sorte que moom mënuñu koo tàqaleeg moom par exemple bu bu bu te dañuy xam ne wax jii nii day ëmb li nga xam ne mooy sens bi ma ciy dégg même bu dee ne aji wax ji jubluwu ko ci par exemple bu alxuraan teree ne bu ne euh, uhillat lakum laylatu euh, siyaami rafatu ila nisaikum alxuraan ne yonent ma lay saaf saam daal di euh, ñuy jottali que suñu borom moo leen daganal mooy guddi mooy weeru koor bu guddi gi duggee Euh, borom ñi am soxna man a jonjoog seeni soxna waaye mu ne koor gi ah. léegi mooy ne man léegi xam nga loolu mooy lim fay wax mooy ne lii dagan na mais man ci kaw wax jooju ci lay comprendre lan dafa am mansuux boo xam ne dese naa leer mooy ne ci laay xame ne euh, que ne man kon nit mën naa woor fekk bi muy débuté koor gi dafa am janaa ba mooy àtte boobu mën nga ko jële ci aaya boobu te pourtant aaya bi loolu loolu du la doon wax mais léegi loolu nan nga koy xame mooy dafay laaj nga xalaat tuuti ndax aaya bi da ne daganal naa leen guddi gi ngeen di jonjoog seen bi mooy seen soxna yi mooy mooy mooy guddi weeru koor mooy bu timis bu duggee ba ni fajar gay xare léegi comme que la daganal te ci intervalle boobu la mooy kon dañuy xam ne mais nit ki fekk fajar jotul lool mën naa ne léegi bu fajar jotee lool jeex na kon kay mooy nit ki mën naa am janaaba ci saase fajar jot bu commencé bi muy débuté koor gi moom dafa lan dafa amoon janaaba te ne kon am janaaba ak koor opposé wuñu mooy ne nit du ne non man dama am ba kon jarul may woor ndax bu doon ne kon dafa opposé wu kon doon na teg benn barrière bu sori ne par exemple une heure de temps avant fajar bi na ngeen fa arrêté mais comme que beneen mbir mi ta frontière bi mooy loolu la mooy ne kon ci laay xame ne ah ndaka man kon mbir mi kon mooy nit man naa débuter koor gi fekk mu am janaaba loolu yàqul kooram lool bil lool dal lool isaara loo xam ne mooy noonu nga koy xamee comme mooy la par exemple ni ñuy xamee ne nit euh, durée bi dina tuuti buñ ko mën a ëmbe loolu tam ay aay alxuraan la yoo xam ne bi muy wax euh, loolu noonu bi ñaari aaya yooyu liñ doon wax jubluwuñ ci woon loolu sauf que par déduction boo boolee ñaari aaya yooyu nga xam ne da ne nit ki wa hamluhu wa fisaaluhu salaasuuna shahran mu ne nit ki fiñ ko fi ko yaayam di ëmbe ak fi nga xam ne ci la koy ferale trente mois la trente mois la xam nga lool lool lool mooy da doon loolu la doon régler aaya boobu loolu la doon régler di ko wane mu am beneen aaya ne wal waalidaatu yurdi'na awlaadahunna hawlayni kaamilayni liman araada an yutimma radaa mu ne Euh, ñi nga xam ne ñooy waajuru jigéen ñi mooy maman yi mère yi man nañoo nañu nàmpal seen doom yi ñaari at yu mat sëkk pour képp koo xam ne da ngaa nam ma matal li nga xam ne mooy mooy mooy mooy ak nàmpal ñaari at ñaari at mooy ñaata mois vingt-quatre mois léegi aaye bële mu ne woon lan trente mois ci la koy lan hamluhu wa fisaluhu ëmb ji ba ni muy waaj ndaw si kii bi ni nu muy tudd li ko ferale trente mois la yow bu dee ne da ngaa jël vingt quatre vingt quatre mois nga wax sànq ci wàllu nàmpal bi muy ñaari at ñaari at boo ko moyen ak trente bi luy def six mois kon ci lay xamee ne kon nekk kon nit li gën a tuuti ko mën a mooy six mois te pourtant ñaari aay yooyu waxuñ woon loolu comme ni ko ñoom Seydina Abdullah ibn Abbas déjuré woon génne woon àtte yooyu radiyallahu anhuma mooy ne mooy mooy parce que lii nii lañ xamoon mooy ñoom duloon woon lu coog naan jiralatul ima yooyu yooyu noonu loolu mooy ñoom noonu lañ noonu la ñu màgge noonu la ñu dunde noonu la ñu ni ñu yaroo woon la mooy ne ñoom euh, mooy ñu li ñuy jàng di ko defi règle ñoom lool loolu loolu c'était naturel da ngay du mel noonu léegi nag comme que affaire bi demee demeetul noonu naturelatul moo tax il faut ñu teg règle yi teg ay ci ay téere am ay professeur yoo xam ne dañ koo war a jàngale ñu koy téye sinon affaire bi day rëcc mooy ne moom loolu lii ñu toog ñii di wax di ci guddal moom loolu dañ koo xam nag da ko xam naturellement que ni lii la de toute façon mooy kon ndaw soo xam ne daal dañ koy tuumaal naan é kii nag moom nee na am na doom de affaire am bi néew na de moom kañ lañ ko fi maye kañ la fi am doom waaye mu xool ne eh, mais c'est possible c'est possible kook jaru du du du c'est possible ndax weesu na six mois <laughs> six mois la yet la yem alxuraan boo jëlee alxuraan aaya bi njëkk ko ak bii suñu borom nee na lépp trente mois la te nee na nampal bi vingt quatre mois la kon deux ans la muy vingt quatre bi ngeen wax noonu boo ko moyen ak trente six mois ciy des kon kay ndaw see ngi ci kulu yi bàyyi leen ko mu dem <laughs> ñu bab kon lool mooy euh, euh, suñu kii bi léegi nag bi nga xam ne moo ci mu mujjoon muy lafdul al mushtarak ah lafdul mushtarak mooy dafa expression la boo xam ne benn day nekk benn benn mu walla benn mën na nekk verbe mën na nekk sax loo xam ne ab xarfu la loo xam ne mooy moom day am sens yu bari ndax suñu xadiis bii nii bii xam nga euh, Maliki yi rahmatullah alayhim ak Hanafiya yi gis nañ ne ñoom dañ ne woon no yu rashu du du du du du da noonu kese mais mooy raxas la boo xam ne du mel ni raxas bu woyof voilà ndax ndax lan moo rasha day tekki ci arab raxas bu woyof day tekki waraas bu woyof loolu mooy léegi nag ñi ci def jàppawuñ ko woon noonu ñoom dañu jàpp ne foog nga def sa tënk ndox daal def ko ba mu fees nga sotti ko ci noonu léegi loolu li mu indi mooy parce que lafdul mustarak la looloo tax affaire bi mooy dafa nekk moo boo xam ne dafa bari ay sens comme que nag noonu la demee loolu par exemple moo tax ci usul ñu koy soxla affaire bu mel noonu loolu nag day xew ci comme mooy comme nii niñ amee wayu rashu fii ar-rashu bokk ci verbe yi comme bu ne wal layli idaa asas wal layli idaa asas asas asas lay tekki ñaari ñaari mbir yoo xam ne dafa opposé wu mooy euh, asas day tekki ne bu bu guddi gi di ak di dégmal di ak di dugg si mais day tekki bu guddi gi di génn léegi ana ban la ci moo tax da ngay gis mufassiruna yi dañ naan balaw at adbara ñenn ñi dañ naan mooy wallay li ida asas ñu ne ida aqbala aw adbar ndax ñaar yëpp lay yen mooy moo yu mel lool lafdun mushtarak mu am yoo xamante ne lool du nekk verbe xam nga lii verbe lañ wax sànq ma rash lu verbe la asas lool verbe la mu am yoo xam ne ay moolu comme moo pour mooy li alxuraan ne ñi nga xam ne dañ neena fase nañuy xaar lan mm. ah, euh, euh, euh, idda bi nañ xaar trois quru yooyu al quru ci arab day tekki mbërëb mais day tekki ak la loolu moo tax ci biir fuqaha yi mu am ñu am rahmatullah alayhi wuute est-ce que affaire bi lan la ciy tekki ñii ne mooy mooy mooy ñetti laab la ñii ne ñetti mbërëg la ndax lan lafzul mushtarak moo ko indi mu am ci yoo xam ne ci xarab yi day ñëw day am tamit ci xarab yi comme comme min min min nga xam ne min moom mas nañ ko fi gis sax ci usul yi fii nga xam ne dafay dafay bari lu muy tecc day bari lu muy tecc par exemple min boo xam ne day tecc ne euh, partitif la partitif mooy loo xam ne day wane ne lii benn partie la ci mbir mi am na yeneen min yuñ gisoon yoo xam ne day wane destination kii de top départ fi may jóge voilà fi may jóge comme bu ma nee jittu min bayti ila huna sama kër laa jóge ñëw fii mooy min boobu li muy tekki mooy la mooy fa ma jóge fa ma jóge lay tekki waaye bu ma nee eh, eh, eh, axadtu min al mali kada wa kada jël naa ci alal bi lii wëg lii loolu mooy ci alal gi mooy loolu c'est mooy daam lu ma ci jël mooy par exemple yooyu noonu dafa bokk ci nga xam ne mooy mooy lafzul mushtarak moo tax bu boobaa bu boobaa mooy pour nga ne lii nii waa jii nii moom lii nii lay tekki bii moo not loolu il faut nga am beneen dalil feneen beneen dalil feneen buy leeral que ne lii la sens bii lañ ci si sinon mooy ku nekk ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi day mën a ne day mën a laye li mu wax fe ci langue dafa nangu loolu dafa nangu lool léegi beneen bi nga xam ne moo ci mujjoon ci masala yi euh, moo doon euh, alxabar wal insha alxabar wal insha alxabar xabar comme li wolof yi naan xabar xabaar mais xabar mooy loo xam ne information la al insha mooy loo xam ne mooy contraire bi léegi mooy xabar mooy bu ma nee mu ma nee mu ngi taw wala mu ngi naaj wala dafa sedd dafa tàng lool information la laa joxe xabar mooy lépp loo xam ne man man nga ko wax nit nga la wax nga dëgg wala waxoo dëgg mooy lépp loo xam ne man nga cee poser question wu est-ce li mu wax dëgg laa du dëgg loolu mooy xabar voilà loolu mooy xabar Moodu agsi na est ce naa ci wax loolu dëgg laa mu dëgg fii kon loolu xabaar eh bul sànni dawal dawal bu dëgg mooy loolu mooy xabaar loolu mooy xabaar sawaay dem na Sénégal loolu mën naa wax est dëgg laa mu dëgg loolu mooy xabaar insha nag loolu amu ci insha mooy mbir moo xamante ni ni loolu amu ci mooy ne nit ki manoo ko ne wax na dëggam déet bu ma ñëwee di laajte est-ce que demoon nga màggal ga manoo ma ne waxoo dëgg ab laaj kenn du ci wax mënu waxoo dëgg mooy loolu loolu loolu man da nekk ak ku yéemu ku yéemu it manuñ ko ne wax nga dëggam waxoo dëgg jële loolu manoo ci ne waxoo dëgg waaye ku yéemu manoo ko wax waxoo dëgg loolu mooy loolu mooy exemple insha léegi nag fii ci suñu hadith bi yonent na la saa saam dane euh, yughsalu min bawlil jaariya wa yurashu min bawlil ghulam waaye bokk na ci insha mooy comme buñ diglee defal defal manoo ci wax it nit ki wax nga dëggam waxoo dëgg dooma demal marché ba manoon ne ko waxoo dëgg de mooy loolu lool dañ naan waa ji xanaa daa comprendre li mu wax jóg leen julli waxoo dëgg amu ci lool parce que lool ay digle fii it yonent mi alayhi salaatu salaam dane yursalu min bawlil jaariya wa yurashu min bawlil ghulaam mooy ne loolu euh, par exemple mooy euh, xabar xabar mais day nekk koo xamante ne nii mooy bu dee waxu sariya la loolu mooy mooy loolu mënu ci am mooy sariya bu nee nii la mooy noonu la loolu mooy ne amul ñu naan par exemple histoire yi yu muy nettali ci yonent yi alayhimu salaam nit mënul taxaw naan ndax loolu dëgg la am du dëgg ndax buur yàllaa ko buur yàlla moo koy nettali nit mënoo taxaw naan est-ce que loolu euh, euh, euh, dëgg la wala du dëgg wala est-ce que du loo xam ne est du loo xam ne dañ ko da koo nettali noonu rek ngir ngir ngir ngir yéwénal mbiru nit ñi comme ni ko ñeen jaxala yi di wax ñu ne ay professeur lañ ñoo xam ne dañuy xalaate noonu naan histoire yi yi alxuraan di nettali obligé wul euh, que mbir yi ni niñ ko nettalee noonu la demee c'est pas obligé mooy ne ñooñu mooy parce que ñooñu xamuñu dara même euh, euh, te ñenn ñu sax nee nañu ñoom ñooy wootewu ne julli lañ mais xam nga ne kuy wax loolu sori nga nekk julli koo xam ne li alxuraan di nettali nga naan ay c'est possible que demewul noonu quoi dañoo am impression que ne foofu dafa du xale yi kese voilà kon loolu la mooy ah te ne loolu bu dee alxuraan lool mënu cee am ak xadiis yonent waxu yonent bi alayhi salaam loolu mënu cee am léeg-léeg sax xabaar bi xabaar bi day ëpp doole insha mooy ñu digal la joxe information que ne nii la ñuy def mooy yuxtalu dañuy raxas dañuy raxas xam nga loolu ab information la mais mooy loolu lan la ci jublu mooy raxas leen mooy raxas leen léeg-léeg loolu mooy gën a jatale sax ñu ne la def leen loolu mooy li jëm ci al xabar wal insha insha allah taala loolu moo doon dernier bi li ci des mooy bii di ñëw xam naa ci la affaire yi yem insha allahu taala ci la ci la ñuy pare ndax li ci des mooy xadiisu xadiisu sayyidina sayyidina asma ak bu sayyidina abu hurayra radiyallahu anhuma moo ciy def insha allah te loolu seeni masala yi bariwul woon comme que daanaka xaw na ci moo tax bu ko defee